وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في الكنز الأول من كتاب الكنوز العشرة في فصل سعة المغفرة واعلم أن جزاء بعض أن جزاء أن جزاء بعض المذنبين في هذه الأمة أعظم من جزاء المحسنين وذلك بشروط محبة الله لهذا العبد fa laysa li kulli abdin dhalika fadlullah yutihi man yasha kon euh, ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi weesu ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa euh, borom bi subhaanahu wa taala ñoom maanaam buñ ko xoolee ci seeni daraja ñoom ñëpp kenn ci nekk borom bi defal na la ak njéggalam euh, muy am ñoo xamante ne ñoom maanaam yàlla xam na ne jéggal na leen maanaam wala bokk ñu xam ne jéggal nañ leen xattaa mbete juddooguñu woon ñu daal yi juddu nag gane àdduna borom bi subhaanahu wa aar leen suñu borom subhaanahu wa ta'ala yéemu ci seeni mbir euh, ngir amul benn tarxiis bu am ci ñoom ngir ne yàlla moo leen suturaal defal leen loole am ci ñoom ñoo xam ne seen ñaawte fi yàlla da koy soppi mu nekk lu rafet am ci ñoom ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala leen def leen lu leen neex man jéggal naa leen euh, mu après mu am ñu ci des ñi xam ne malaaka yi ñoo leen di ñaanal jéggal ñeneen ñi et cetera Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàkkul na leen jéggal ñeneen ñi et ñëpp kon li ñu xam mooy ñi ci gën a néew daraja ci xeet Yonent bi sallallahu alayhi mooy ñi nga xam ne bu ñu génnee àdduna daañ leen euh, maanaam xëy na danaan am nattu ñu mbugal leen mbugalu bàmmeel wala leneen waaye euh, wala ba sax euh, xëy na ñu yóbbu leen sawara ngir ne kenn ràmmuwu leen ngir ne am na mbir yu tar yu leen dal ak yu mel noonu mais ñooñu de toute façon duñ fa sax ba pare safara bu ñu ko déggee tamit safara yi ñaari façon safara la du benn façon dafa am safara bi nga xamante ne foofu la yéeféer yi ne boobu moo gën a metti moo gën a tar ba pare boobu dafa sax du du jeex ba pare boobu euh, mu gën a metti moom mu gën a metti fopp sax am safara bi nga xamante ne moom la ñuy yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jullit ñu sàggan ñi lool ba jéggi daya mais faw nga sàggan vraiment lool sax lool lool ba jéggi daya ñu yóbbu la safara booba yàlla nañu yàlla sàmm maanaam waa foog mu mel noona wala ndaw si ñu yóbbu ko safara booba te buñ ko fa yóbbee euh, maanaam te maanaam ngir borom subhanahu wa ta'ala natt ko la euh, te maanaam punition boobu ñu koy teg yërmandeeg boroom bi la subhanahu wa ci moom xaw ñu teg ko punition boobu ngir mu mën a jariñu moom ngir mu mën a defal euh, waaye foofu du fa sax du du fa du fa ba pare maanaam faw dana fa génn ba noppi mbugal mi du mel comme bu noonu mbugal yéefir waaye ala kulli xaalin sawara moom metti na rek xam ngeen ni sawara àdduna bi moom metti na boobu même bu bee bu dee melut comme bu bu yéefir yi tamit sikk nekkul ci lu metti la ndax bu yamoon ci bii ñuy xam ñun rek metti na euh, léegi mu ne waalam na nga xam am na ne jaza payu baadul na lenn ci moykat maanaam bàkkaarkat yi fi hadhihi ummati ci bi la xeet muy xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam a'zamu moo gën a rëy min jazaa'i ci ak fayuk al muhsinina way rafetal ni am na ci loolu cas exceptionnel la nga xamante ne nit ki moom day def bàkkaar et que pourtant fay gi ko yàllay fay ci bàkkaar googu pourtant fay gi ko yàllay fay ci bàkkaar googu mu ëpp doole pay gi muy fay ñi nga xamante ne ñoom ñooy defkat lu rafet la loolu lu tumranke la te lu kiimaane la waaye nag xéewalu borom bi moo tollu noonu ak ngëneelu borom bi subhaanahu wa ta'ala ko neex loolu moom moo tax mu ne wa lii boo gisee muy mën a am mooy bi shuruuti ci charte mahabbatillahi cofeelu yàlla gu tar li haadal abdi ñiil goog ñeel googu jàmm am na ñoo xam ne yàlla da bëgg bëgg boo xamante ne maanaam ñooñu bu ñu def am na yenn bàkkaar yi ñuy def euh, seen bàkkaar yooyu bàkkaar ñële moo leen gën a euh, maanaam tiyaaba ya ñuy am maanaam ci bàkkaar boobu li leen yàllay fay ngir ne seen xol dafa aju ci yàlla maanaam def nañ bàkkaar bi mais malgré eux loolu déjà benn la ñaareel bi ci des moom mooy de def nañ bàkkaar bi euh, mais defuñu ko ngir féeteerlu ak it ngir ne de façon yàlla man bon def naa bàkkaar bon voilà ñëppay def bàkkaar quoi maanaam duñ ko def tamit ci ci cas de figure boobu beneen bi ci des mooy dinañ def bàkkaar bi mais que euh, léeg-léeg duñ ko sax yëpp léeg-léeg dañuy léeg-léeg sax ngir ñàkk xam ne lii ma def nii bàkkaar la léeg-léeg am na ci ñu mel noonu ñoo xamante ne. xamuñu ne nangam bii bàkkaar la moo tax ñu def ko mais bis buñ ko xamee dañ koy bàyyi. Euh, beneen bi ci des nag mooy ne borom bi subhaanahu rek dafa am benn ngëneel gu mu beral ñenn ñi ñoo xamante ne ak lu ñu mën a def borom subhaanahu wa ta'aala da jéggal loolu ngay gis ci euh, euh, exemple waa Badar waa Badar ak lu ñu mën a def yàlla jéggal na leen rek. comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi wees maanaam ne waa Badar loolu mën a def it yàlla jéggal na leen ba noppi kon amul leneen lu leen di yàllay toppe wala yu mel noonu ku nekk xam na ni saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ke ca tuuti te amul ku tuuti ci ñoom moo ëpp maqaama moo ëpp fay yàlla bu ñu boolee wàll yu yëpp boole leen maanaam euh, bu fekkente ne mbir mi noonu la demee mooy ne ñoom lu nu mën a defit te xam ngeen ni saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu gënee xeet yi ci tegu ñu ci tegu du seen jëf ju bari ah parce que am na ci biir taabi yi ñoo xamante ne wala taabii taabii yi ak ñeneen génération yi ñoo xamante ne ñoo gën a rëy jëf que lenn ci saxaaba yi am na saxaaba yoo xam ne defuñu dara gis yeneen bi rek lañ def sallallahu alayhi wasallam seen jamono defuñu leneen lu bokkut gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sinon bu ñu génnee le fait que ñoom ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon nañ jotaay bu ñu xoolee mérite bi ci jëf lu ñuy peesee naan diw def na nangam diw def na nangam ci dundam nàngam ëppale wuñu ñeneen ñi ci des dara maanaam ñu bëree bëri ci xeetu yeneen bi sallallahu alayhi seen ginnaaw ñoo ëppale wuñu leen dara. voilà ah, ñu bari bari ci ñoom ñooñu ëppale wuñu leen dara donc du du du mérite bi ñu am amuñu ko parce que dañoo jëf lu kenn jëful. loolu point la maanaam euh, sew sew la daqiqa la bu bu am solo mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum liñ gënee ñi ci des du ne ñoo leen gën a rëy jëf du it ne ñoo leen ëppoon xam-xam tam du loolu. naam globalement ñoo ëppoon xam-xam ñu ci des ngir ne ñoom dañoo fekke woon àndoon ak ki nga xam ne mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi yar leen jàngal leen wan leen yoon bi tegtal leen def ci ñoom loo xam ne keneen mënu koo def ci kenn loolu dëgg la ne bu ñu xoolee ci côté boobu maanaam ci seen globalité ñoom ñoo ëpp xam-xam ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw d'ailleurs ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw ci seen xam-xam la ñu roote sauf que euh, bu ñu leen jëlee individuellement am na ci ñoo xamante ne saxaaba yi radiyallahu anhum am na ci mbooloo mu bari ci saxaaba yi ñoo xamante ne mbooloo mu bari ci taabi'i yi ñoo leen ëppoon xam-xam voilà am na ci mbooloo mu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne mbooloo mu bari ci taabi'i yi ñoo leen gënoon a xam hatta dund yeneen bi sallallahu alayhi maanaam kon dañuy gis ne gën gi ñu leen gën du ci du ci jëf ju ñu ju ñu jëf du tamit seen xam-xam bi ñu am liñ gënee ñeneen ñi lenn rek la euh, wala boog ñaar bu njëkk bi moom mooy en xaqiqatan te boobu mooy vraie raison bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu bokkal jamono te yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñu bokk ak moom jotaay yàlla defal leen xéewal gu toll ni ñu bokk ak jotaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne serait-ce benn yoon xanaa gisoo leen nii bu fekkente ne dafa am te te loolu day am lu muy def ci nit gisoo leen nii su fekkee ne dafa am kenn ci nit ñi borom xam-xam yi di wuute ndax ku wóor la ak ku wóorut la ndax wóor na ndax wóor euh, léeg-léeg dañ naan waa jooju gis na yenent bi sallallahu alayhi wasallam jotaayaana ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam à partir de ce moment là dootuñu sikki sàkk ndax ku wóor la wala wóorutul alors que bis bu loolu saxul ci moom ñu li bu baax ay mbiram te pourtant bu fekkonte ne événement bi tax mu gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam événement boobu amuloon amaan na euh, maanaam ñu ñu li ñu souvent nag ñu mel noonu dañ naa rek de toute façon du saxaaba waaye siqa la waaye ku wóor la maanaam loolu la ñuy wax mais de toute façon su fekkonte ne gis na yenent bi salaas maanaam le fait mu gis ko loolu mooy dindi le fait que ñuy xool ndax wóor naa ko wóorul lu tax parce que xam nañ ni yenent bi salaas salaam ku yàlla def nga gisatee moom ci àdduna bi te gëm ko yow sa kóolute kenn mënatu ci sikki sàkka sa sa texe sa mbaax sa cell te kenn mënatu ci sikki sàkka loolu nag ngëneelug yàlla la gu yàlla defal maanaam ñu gis ne kon li ñu gënee ñi ci des loolu la en réalité loolu rek moom mooy li joué amul maanaam beneen mbir bi joué te beneen mbir boobu ñoom ñeneen ñi mën nañ koo xëccook ñoom ci yenn anam yi mooy ngëm yàlla gi maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum le la que ñu gëm yenente bi sallallahu alayhi ci jamono moom bi muy woote ñooñu tamit ci la ñu gënee ndax yomb na nga nangul nit koo xamante ne bokkoo leen jamono maanaam weesu na fi mu toll tey bu ñu tudd nit ñu baax ñi bu ñu tuddee nit ñu njëkk ñi ñu baax ñu mais mais génn nañ àdduna dem nañ wala dund nañ ay yenn jamono yi c'est facile ñëpp d'accord ci ne ñooñu ñu baax lañ woon ñu sell lañ woon ñu loolu dafay yomb alors que bu fekkente ne yéen a bokk jamono rawatina ngeen bokk zone géographique bi ngeen di dund c'est difficile na nga nangulee ñu njëkk ñi nga xam te ne génn nañ àdduna te bokkuñu jamono te bokkoo leen tamit fi ngeen dëkkoon da ngeen di dégg rek seen tur rek ngay dégg ak léeg-léeg ñu tuddal la seeni jaloore wala yu mel noonu lii moo gën a yomb maanaam gëm la ñooñ gëm ku mujj ki moo gën a yomb gëm ki nga xamante ne moom yéen a bokk jamono te yéen a bokk maas léeg-léeg sax yaa léeg sax yaa yaa leen di mag léeg-léeg sax yaa leen di te loolu ye saxaaba yi radiyallahu anhum loolu tamit lañu amoon ñoom ngëm gu dëgër kooku ñu amoon ba yeneen bi saa saam jaral leen lu ne jaral na leen mu dee léegi moom moom moo leen gënaloon maanaam yeneen ti sallallahu alayhi wasallam di am lu koy xos maanaam que yeneen bi sallallahu alayhi am na lu koy xosi ñu dee léegi moo leen ko gënal xam nga loolu xam nga mën na ni bon xosi na ko après grawul xosi na ko après man bu ma dee quoi au au cas au voilà maanaam man sax na na na na naa xoseeku au lieu moom muy xoseeku waaye dee moom non mais ñoom déedéet ñoom dee moo leen gën a Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu ko xos donc sahaaba googu lan am ci sunu kaw voilà voilà gisoon nañ ci xadiis boobu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naroon a maanaam bon rumeur la woon ne dafa naroon wàcc soxna bi moo soxna yi dañoo am problème ba mu dem ci jàkka ji rumeur bi nag commencé ñëw ci ne daa nar a wàcc soxna bi mais te fekk boobu comme niñ ko gisee woon euh, dañ doon xalaat ndax waa Tabuk Banu Ghassan waa Banu Ghassan ñoom ñu ngi ñëw waaw wala déet euh, comme que saxaaba yi radiyallahu anhum niñ daan def mooy dañ daan ay ayloo maanaam daanuñu ñoom ñëpp daal lu ñu xëy rek dem seeti yeneen bi sallallahu alayhi wasallam toog ci jotaayam yooyu jàng ci moom déet ñu def loolu. parce que ñoom amuñu woon ñun mooy yi ñu am nii ñoom liñ doon def mooy dañuy ay ay lool dañ naan comme ñun ñii ay dëkkandoo lañ man ak yow léegi ni ñuy def man tey damay xëy dem liggéey sama liggéey dox samay kii yow boo xëyee danga dem ci yeneen bi sallallahu alayhi bu ko defee lépp lu mu jàngale rek yow mu ngoonee man su ma ñëwee nga nekk ne ma léegi bu ëllëgee man maay dem. maanaam ñoom noonu lañ daan def bañ defee loola benn bés Seydina Omar radiyallahu anhu jamono jooju ñu ngi doon wax naan gaa yi waa tabu gi mooy euh, kii euh, te te euh, waa ruum yi byzantin yi gaa yi ñu ngi attaqué ci yent bi sallallahu alayhi wasallam te bi nga ndam coalition lañ def coalition lañ waxoon na lañ def pour ñëw fekk ci yent bi sallallahu alayhi wasallam xeex ak moom te mooy équivalent wu tey buñ doon wax mu ñu ne États-Unis wala Russie muy équivalent wu loolu ñu war a attaquer si dëkk bu mel ni par exemple Sénégal xam nga loolu normalement képp ku dëkk ci dëkk bi waxuma la ku concerné ci xeex bi mais képp ku dëkk ci dëkk bi ak tiitaange da lay dal normalement du dëgg euh, maanaam mais bi ñu déggee lool ba gars yi di waajal période boobu ne nan la ñuy def pour contrecarrer xeex boobu ci la seyd na ci la xew-xew bi amoon maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu jote woon ak soxnaam yi ah, ba génn dem ci jàkka ji toog fa benn jamono léegi bi gaa yi nag ñëw ne rumeur bi léegi bi loolu xewee mu daal di benn bés Seydina Omar radiyallahu anhu am kenn ci maanaam moom ki mu doon ay ay lool daal di daw si moom daal dafa wàcc rek toog jekki-jekki rek gis waa ji xam nga comme ni miir yi daan def nii nga xamante ne ah da gis nit ki léeg-léeg da jekki-jekki day mën a tëb xool miir bi ci ginnaaw kër gi mooy comme miir yi dëkk yu bari comme Sénégal et cetera boo demee yéen dëkk yu bari noonu la mel du dëgg waa ñëw rek di tëb di tëb di di kii maanaam ñu gis ne kii dafa til mu ñëw ci buntu bi rek fëgg ko fëgg boo xam ne fëgg bu foor la rum rum rum mi ngi ci biir mi ngi ci biir maanaam di laaj ndax Seydina Omar a ngi ci biir leeral gars yi fi mu daw dugg si rek mu ne ko banu xasan dañ ba dañoo yegg si maanaam mooy tey ndax tey buñ ne woon États-Unis jël nañ seen armée bi ñi ngi attaqué ci Sénégal ñuy laaj muy laajte ndax américains yi yegg si nañ maanaam loolu la doon mu ne non lu gën a garaaw loolu moo am lu a garaaw loolu moo xew ne lan la yonent bi lañ ne moo wàcc ay soxnaam sallallahu alayhi wasallam xam nga loolu loolu xam nga loolu xam ngeen ni loolu loolu ñoom état d'esprit bi ñu am non loolu mooy bugg nañ ko lool parce que su dee <coughs> su dee ñoom jàpp nañ ni looloo gën a garaaw te te bon bu doon sans masse gi moom ñun suñ solution bi sa simple boo wacc na ay soxnaam nañ fexe ba ba ba ñu àndaat tout simplement wala boog bon mu wutaat bi yeneen i soxna c'est mais gars yi dañuy bombarder suñ ñu dee ñëpp moom loolu vraiment lii moom moom mais noonu mu a grave loolu yéen moo wàcc ay soxnaam Seydina Omar tiit ñun ñëpp ñu daw génn dem bi demee ci jàkka ji fekk jàkka ji jumaa ji fees del gars yi toog fa di jooy. te mbir bi tegul woon ci lu leera ci rumeur rek la tegu woon ñoom ñëpp ñu toog di jooy yent bi saa sam dugg ci sayd ci kër yent kii Seydina Omar radiyallahu dugg ci yent bi saa sam ne ko mais li dégg dëgg la dëgg la lan da ngaa say soxna mu ne déedéet mu ne allahu akbar maanaam bit bitte <laughs> mbitte gu rëy rëy rëy xam nga loolu ñoom ni ñu mel noonu dafa jafe su ci ci jamono yu mujj yi nga gis ku bëgg yent bi saa sam comme noonu maanaam loolu euh, ñoom ñu amoon ñoom loolu la ñu rawee tamit ci koo xam ne ñoom ñoo bokk jamono ñu bëggee ko noonu ba pare bëgg gi dëggoo noonu parce que bari na ku naan la diw sa kii sëñ diw wala kii man moom bëgg naa ko ba yegg feet mais mais bu lu mel nii xewoon du def lii ah bu lu mel ni xewoon gaa yi ñuy moom moom lay gën a préoccupé wu day wàcc wàcc na ay soxnaam ak yooyu ah. parce que ñun affaire bi bon nañ jënt lii ba pare ñun bu ñu kenn bombardé quoi voilà. xam nga kon euh, te. mooy comme li daloon xan sa ndaw soosu nga xamante ne dañ ñëw ne koy sa sa bor ñu ngi rey sa borom kër sa borom kër génn àdduna ci xare bi mooy oxot mu ne lu yent bi def sallallahu alayhi wasallam ñu ko sa frère rey nañ ko mu lu yent bi def moom moom problème am yent bi d'abord nañ rek la yëf yent bi ba pare sallallahu ah, sa Euh, sa sa sa papa rey nañ ko ci xeex bi de mu ne man daal li yent bi def ba pare sallallahu ba wasallam ni ko yonent bi de ñu naa yonent bi léegi mucc na xabaar bi dikk na mu ne ah mu ne kullu musibatin ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam jalla lu bépp musiba ginnaaw yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam lu tuuti na segam yonent bi sallallahu moom mucc na donc problème amul parce que comme que dañ doon rumeur amoon na tamit ne yonent bi sallallahu alayhi naan faat nañ ko ñii naan gaañ nañ ko nangam nangam moom loolu la doon njëkk a lijjanti maanaam nga gis ne kon ñoo mais bokkuñu ah ak ñun ni ñu état d'esprit bi ñu am mais non non nuroowuñ du tout mais nuroowuñ ne du tout ah ñun jàpp nañ ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi mooy bu ñu fetta sof ak ku bëgg yenent bi sallallahu alayhi sa loxo nga yëkkati sa loxo loolu c'est très simple bu doon loolu rek kay maye bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam sincèrement man bëgg naa ko baax dinaa kon kenn mu gën a bëgg parce que ci yëkkati loxo lay mais problème bi nekkul foofu loolu taxul <coughs> bëgg yenent bi wér sallallahu léegi mu des am ñoo xamante ne tamit ci borom bi subhaanahu wa ta'ala da leen di may pas exactement li may saxaaba yi radiyallahu anhum ndax kenn mënu leen dab mais dina leen may ci lenn ci lim leen may te bokk na ci mooy ngëneel googu nga xamante ne lépp lu mu mënti nekk yàlla da leen di jéggal ñooñu nag la ñuy wax fii nga xam ne yàlla da leen jéggal tey par exemple imaginer euh, li Seydi Ahmed Tidiane wax radiyallahu am ne yent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne ko képp koo xamante ne jël na sa tariqa maanaam mu ne ko mën na jël ba soixante-dix nit ñoo rey maanaam tey boo reyoon ba soixante-dix personnes sax du la wàññi dara mais loolu daf koy wax mu nekk ngëneel boo xamante ne nit ki dana naa ah, man xam naa ne amul lu ma yàlla di toppee ci bàkkaar xataa tey boo amee loolu àq keneen sax àq googu noonu ñu demee ba yow ma xamante yàlla daf koy jël fayee ko ko moom ci mbaaxam mais yow moom du la topp dara te dina ne waa ji fay nañ la ba est-ce que nga. ne lañ la remboursé est-ce que kontaan nga boo waa ji kontaan lool ñu ne voilà léegi c'est bon ñu daal di leen bàyyi ñoom ñaar ñëpp ku nekk dem seen te loolu ngëneel la goo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ah defal na ko ñenn ci jullit ñi am na ñoo xamante ne xam nañu ko comme taalibi Cheikh Ahmed Tidiane yi radiyallahu am ñoo xam ne xamuñu ko te ci biir jullit ñi lañ ne yàlla defal leen ko mais ñoom xamuñu ko am na ñoo xamante ne tamit yàlla xamal na leen ko même bu fekkente ne duñu ay taalibe Cheikh duñu ay taalibe Tijaan mais que yàlla moo yor ngëneelam mais lii te loolu li koy waral moom lay wax ni cause bi waral loolu tout le temps mooy sopp bi la yàlla sopp mais sopp goo xam te ne dafa spécial voilà mu ne wa zalika zalika loolu fadlullahi ngëneelug yàlla la goo xam ne yutihi moo koy jox ma yasha ku ko sopp yàlla mooy jox ngëneel googu ko sopp comme ne ko suratul maida aaya 54 suuratul Hadiid aaya 21 ak suuratul Jumaa aaya 4 muy ñëw ci beneen point bu muy daanaka daanale mu ne axlaaqu ahlul iman axlaaqu jikkoy ahlul iman boroomu ngëm ñañu ngëm ndax nit ñi nga xamante ne seen ngëm dafa dëggu dafa am jikko yoo xamante ne dañ koo ame te dafa bokk ci seen jikko yooyu euh, moom lay wax nii maanaam min axlaaqihim dafa bokk ci seeni jikko yi seenu gërëm anillaahi ci yàlla subhaanahu wa taala iza su dogalee alayhim ci seen kaw ma seetaan ak ngër ak ak ak ak mooy yàlla karidaahum kéem seenu ngërëm anhu ci moom taala ji kawe ji iza qaddara su dogalee alayhim ci ñoom ak taata topp yàlla laakin waaye nag min haythu kasbi ci wàllu foog fàggu gi lay wax ci côté fàggu gi kese lay wax maanaam mooy ne borom bi subhaanahu moom moo dogal euh, ci ñoom maanaam ñoom bu yàlla dogalee ci ñoom moo topp yàlla ni ñuy d'accord ci ne yàlla man yow yaa ma teg nii yow yàlla yaa ma defal xéewal ba ma topp la yaa ma may lool kontaan naa ci yow maa ngi lay sant di la gërëm ci dogal gi nga dogal topp bi ma la topp ndax du sama njàmbaar sa xéewal la gu noonu la tamit ñoom bu la yàlla dogalee ci ñoom mooy yàlla noonu la ñuy waxee ne yàlla ah mooy yàlla gi de yaa ko dogal ci man euh, wala boog man mii maa ko maa ko def waaye wan nga ma sa bopp wan nga ma ne dama faible wan nga ne ma damaa doyadi ci jëf jii ma jëf nii wan nga ma ni ma ni ma ni ma ñàkkee solo waaye nag euh, maa ngi lay sant ci won gi nga ma wan sama wàññeeku ci lii maa ngi di di dinaa wómbat ñëw ci yow maanaam ci côté boobu la pas ci côté wu lu lu lu xew rek baax na amul benn problème ko ni def naa bàkkaar ak def naa lu baax ñoo yam fi man du du ci côté boobu. kaa côté boobu. parce que lu tax mu ne li an na ndax almasiyata mooy yàlla bari du kufri moom mooy euh, lii lii xëcc kéefër mooy prémices yi waqa wa muqaddimatuhu te moom mooy la koy waajal voilà looloo koy waajal loolu mooy lan mooy ne loolu moo tax aarif bi moom kéefër lay gën a ragal alors que euh, ami bi moom mooy yàlla lay ragal parce que ami bi mooy mooy euh, la commun là le commun des mortels moom la masse populaire ñoom bu ñu defee bàkkaar ñoom bàkkaar bi ñuy jëf la bañ lañuy ragal dañ naan yi wóorul yi bàkkaar la lii baaxul alors que aarif billah bi moom ginnaaw bàkkaar bi lay xool maanaam mooy ne bàkkaar bii dafa ma yóbbu ci ma nekk yéefir ndax wóorul parce que bu ne. day indaale ay lëndëmam te lëndëm yooyu bu sotteekoo ci sama xol day def ay effet ci sama xol te bu yàggee def effet ci sama xol wala peut-être première fois bi la pour être yeneen yi day day day yóbbu ci ma doyee dal borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xam ne moom laay mooy bu may def bàkkaar bi te loolu mu may yóbbee moom mooy indi ma nekk maanaam loolu mën na maa yóbbu ci kéefër benn moment c'est-à-dire que ma dem a dem ba nga xamante ne dootuma faaleeti borom bi ci dara et mën na maa yóbbu ba koy bokkaale mën na maa yóbbu ba may def maanaam xeetu bàkkaar yu ma neex lu mënti bon lu nekk ma man koo def te dootuma ci amati benn cas de conscience mu ne wa lii le fait que ñuy mën a nangu ne yàlla yàlla moom moo dogal mbir mi et comme def na ñu nekk euh, maanaam dogal moom moo dogal topp yàlla gi ma topp yàlla waaye mooy yàlla gi tamit et lenn lu ci nekk am na ay avantage am le fait ma def lu am na avantage le fait que ma def lu bon tamit am na avantage parce que dana tax ma xam ne ndekete man sori naa mat dana tax ma xam ne man kat am naa ay effort yu bari yu ma war a def dina tax ma xam ne maanaam yooyu noonu loolu moom tax mu ne wa loolu moom moo war euh, mu ne wa hada lii huwa mooy maanaam maanaay xawlu waxu ahlu sunnati wal jamaa maanaam nitu sunna yi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo topp tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaam yi radiyallahu ñoom dañuy wax ne bu day war ar-rida bi gërëm bil qada ci dogalu yàlla waaye laa déet bil maqdi ca la ñu dogal loolu wax du am solo la maanaam waa ahlu sunna wal jamaa wax ne dafa war ñu gërëm dogal gi ci boppam waaye la dogal nag déedéet maanaam mooy lan mooy ne euh, ndogal gi la fait que yàlla moo ko def loolu moom dama cee war a kontaan te cee war a ànd nangu ko waaye waruma ànd ci jëmmi mbir mi ci boppam maanaam mooy lii bàkkaar la duma ànd ci ne bàkkaar baax na duma ànd ci ne rey nit baax na naa waa jël na pistolet dóor na ko sama benn mbokk dee na na ah, yàlla dogal dee gi waaye euh, jëmmi def ji nag maanaam lu fait que dóor waa ji waa jooju noonu maanaam acte bi ci boppam du ma ko du ma ko cautionner du ma ànd ci cautionner loolu naam bu yàlla yàlla su bëggul woon mbir mi du xew waaye nag du tax te loolu mooy différence bu mag beneen bi gën a jafe ci xam nga keroog wax nañu différence bi ñu doon wax naan entre tàqale nit ak ay jëfam parce que nit ñi pour ñoom bu nit ki baaxee su defee lu bon maanaam dañuy bañ jëmmi nit ki bon maanaam jëmmi jëf ji bu ñu bañee lu bon li mu def rek dañu bañaale nit ki ci saa si alors que mbir mi war nañu différencier entre nit ki ak jëf ji mu jëf def na lii d'accord nañ xool lu mu mérité buñ ko munta baal ñu teg ko ko mais bu ñu bañ nit ki parce que dafa def erreur déedéet alors que awaam yi ñu loolu tamit mooy comme bi ñoom it ñoom loolu da leen a jafe ñoom buñ gisee nit def lu bon rek dañ koy bañ bu ñu gisee nit def lu baax rek dañuy daal di bëgg ci saa si nit ki ci boppam alors que am na différence entre lu baax li mu def ak nit ki moom ci jëmmi boppam ndax ku baax la am na différence waa ji ku bon la mais lii mu def nag baax na ay na yoon lii moom wax ne baaxul baax na mais nag waa moom ku bon la wala waa ji moom ku baax la waaye lii mu def day day lu bon la maanaam may différence entre nit ki ak ay jëfam beneen mbir bi jafe mooy bii nga xamante ne dafa jafe def mooy différencier entre ndogal gi nga ne ah lu mënti xew yàllaa ko dogal kon boobaa te comme lu yàlla def noonu la man d'accord naa ci ni yàlla def na ko te noonu la waaye nag mbir mi xew bu fekkente ne loolu yàlla nang bëggu ko du ko cautionné loolu dafa am <laughs> dafa jafe loolu dafa xaw a jafe léegi mu ne wa maanaa ak maanaa xawlim seen wax aydan ba tey nu'minu dañuy gëm bil yi ci dogal wala naxtaj waaye duñu layee bi ci moom loolu tamit waxu ahlu sunna dañ koy wax ñun de gëm nañu dogal waaye duñ ko layee gis nga iblis iblis dafa gëm dogal ba pare da koo layee Iblis moom dafa jàpp ne yàlla moo dogal ci moom mu bañ a sujjóotal moom aadama bañ ko ko diggante. waaye sa sawar te dëgg la yàlla ko dogal. du dëgg yàlla su buggoon Iblis dana ko def c'est pas parce que Iblis bëggul que bu yàlla bëggoon it du man a ne voilà. voilà maanaam yàlla moom moo ko bëgg moo tax mu am d'ailleurs Iblis moom ci jëmmi boppam bëggu ko woon. moom ci jëmmi boppam lan mu bëggoon mooy mbir mi xew mooy moom mu bokk ci ñuy sujjóotal parce que comme ni ko nett li daa maanaam mooy moom ci boppam bañ ko waxee ne dina am koo xam ne du sujjóot ba ko ñu bari ci malaaka yi ñëwee ne ko ñaanal ñu bañ a sujjóot ñu ñu ñu sujjóot daf ne yàlla bu mu doon kenn ci yéen mais maanaam parti <coughs> parti boppam xam nga nga gis ne maanaam moom ci jëmmi boppam bon mais dafa bañ après dafa rëy te loolu la ko waraloon mooy iñaan gi mu iñaan ci début bi ak di di jéem a naatam le mbiru borom bi subhaanahu wa taala mais tey euh, Iblis gannaaw ba mu sujjóotalee ba mu ñàkkee sujjóot moom li mu doon wax yëpp naan fa bi maa ak waytanii maa ngi yàlla maa ngi giñ ci beewloo gi ma beewloo ak sànq gi ma sànq maanaam moom xa te dëgg la yàlla moo ko sànq yàlla moo ko beewloo yàllaa ko dëngaloo loolu am na mais moom daf ko utiliser comme argument pour mën a continuer ci loolu ba pare daf ko utiliser comme argument pour mën a dédouaner wu te loolu loolu mooy foofu la gravité bi ne alors que moom aadama xam na ni pourtant bi mu lekkee ci garab gi yàlla ko lekk loo parce que bu neexul woon yàlla du ko lekk loolu moom évidence la voilà comme nettali woon nañ ko plusieurs fois mooy exemple euh, Mu'tazila boobu nga xamante ne comme Mu'tazila yi ñoom dañoo gëm ne en fait yàlla lu baax rek lay dogal et lu bon yii xew yàlla dogalu ko maire bi ñëw sàmmkat bi doon wut euh, fekk am troupeau am réer ba réer xar yi mu ñëw fekk sëriñu Mu'tazila bi toog di di ci mu a ko to taal bi mën a ko sëriñ bi yow euh, dama bëgg nga ñaanal ma yàlla lan feeñal samay bëy sama sama xar yi bëy yi réer gàtt gi mu daal di yëkkati loxoom ne ko yàlla yow mi nga xamante ne bëggoo woon xar yi réer ak bëy yi maa ngi lay ñaan nga delloo ko ndaw si mu ne ko non yow si bëgguma sa ñaan gi parce que yàlla bi ngay ñaan mu bëggul woon mu réer te pourtant réer na damay ragal mu bëgg mu feeñ te du mën a feeñ <laughs> voilà maanaam comme quoi lan euh, maanaam idéologie boobu ci li mu lay yóbbu xam nga boo ne yàlla dogalul lii nang maanaam nga ne di nangam xew na may yàlla dogalu ko loolu foofu la lay yóbbu en fait mooy ne ce qui veut kon yàlla am na ay mbir yuy xew yoo xam ne moom manu ci dara spectateur la ci moom day accepter rek triste réalité bi xew alors que non mbir mi du demee noonu yàlla moo dogal mbir yëpp lépp nag lu am yàllaa ko dogal sauf que ñu utiliser lool comme argument voilà moo tax maam Adama alayhi li ko gañeloo mooy lan mooy le fait que moom mu xam ne yàlla gaa moo ko dogal ci moom parce que yàlla waxoon na ne daf koy indi def ko xalifa ci kaw suuf te loolu avant même mu koy bind la ko wax malaaka yi kon xamoon nañ ni destination finale am mooy ci kaw suuf bañ ko yóbbee àjjana passage kese la woon loolu yëpp xam nañ ko mais malgré loolu maam Adama xam na ko xamoon na ni kon yàlla lii la ko naral rot te fii la naroon a jaar jaar na fi yii yëpp xam na ko mais taxul mu layee ko daf ni yàlla rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yow suñu borom ñun de tooñ nañ suñu bopp te soo ñu jéggalul te nga yërëm ñu danañ bokk ci ñi perte voilà maanaam nga gis ne layiwul argument boobu moo tax d'ailleurs hadith bi yenent bi sallallahu alayhi nettali ne euh, yent yàlla Muusa asasam ak yent yàlla Adama asasam dañoo dañoo werante dañoo xaw a parce que yent yàlla Muusa dañu ko yow yaay yow yaayu Adama mu ne ko waaw mu ne ko yow la yàlla bindoon ak loxoom mu ne ko waaw daf la suuf ci suuf ak ban Euh, daa di wol ci yow ruuxam mu ne ko waaw mu ne ko te muy wax malaaka nañ la sujjóotal mu ne ko waaw mu ne ko mu dugal la àjjana lekk garab gii nga ne waaw nga problème bu dul jeex ci lekk nga garab gi ñu ñëw ci ci kaw suuf daj ci lu <laughs> mu ne ko yow yaay Muusa bu <laughs> euh, euh, doomu Imran bu banu Israël mu ne ko waaw mu ko yow la yàlla kiiwoon fi ak yabaloon ci Firawna mu ne ko waaw mu mu ne ko mais xanaa yàlla waxutoon ne ah yàlla xanaa waxutoon ne moom dafa bëggoon def ma maanaam def ci suuf si xalifaam mu ne ko ahankay yeneen ci bi saa sam ne fa xajja aadama muusa fa xajja aadama muusa maanaam moom aadama daa di daa di yey muusa daa di yey yent yàlla muusa alayhi salaam mais malgré que kon mu ne yent yàlla maam Adama sasam xamoon na loolu mais taxul mu utiliser ko comme argument pour ne bon de façon comme ni ko ñu bari di defee léegi suñ jamono bon de façon tu sais dëkk bi boo fi nekkee y a des choses tu sais mënuma ci dara. Euh, xam nga àdduna bi jamono ji bon xam nga dafa jaxasoo c'est Euh, il faut bàkkaar yi moo mënoo cee mucc parce que fitna yi dafa bari tu sais conditions yi voilà maanaam c'est-à-dire que loolu mooy yow yàlla yow yaa futif boo gisee may def bàkkaar yi may def sa faute la yow yàlla parce que bu dul woon yow yaa ma def ci condition yi bàkkaar bi du ko def mais comme yaa ma ci def nag ak accepter ne dinaa ko def kon maanaam loolu la loolu lañ tekki en fait alors que loolu mooy jëmmi nekk loolu mooy jëmmi li Iblis def Iblis lii mooy moo tax kenn jégalu mooy ne da koo layee loolu da waa ahlu sunna wal jamaa ñu ne ñun di gëm nañ ne yàlla moo dogal mbir mi waaye ñun duñ ko layee loolu tax ci xadiis yee ki ndeysaan imam al-Qurtubi rahimahullah wax na wax du wax du du du du du du du marquant wax ju ju ju joo xam ne moom faw dana la attiré dana attiré sa attention dane bi euh, Iblis naan fa bi rabbi fa bi ma aghwaytani euh, la aqudanna lahum siratakal mustaqim aaya boobu nekk sootul aaraf mu ne fii de nii la fii de ci aaya mu ne lii de mooy ne Iblis mooy ne mu ne xawaari kii euh, qadar wuute nañ fi ak seen sëriñ Iblis maanaam qadari yi wute wute nañ fi ak seen sëriñ iblis maanaam mooy ne même iblis comprendre na loolu comprendre na ne mbir mi yàlla moo ko dogal parce que tamit iblis euh, malgré lim mel yëpp maanaam xam na boromam subhaanahu wa te xawaari ji ñoom kii xadar yooyu plutôt nanguwuñ ne yàlla mooy dogal mbir mi ñoom dañoo jax parce que ñoom bu ñu nangoo yàlla mooy dogal mbir mi ce qui veut dire que malheur buy xew ci kaw suuf yépp yàllaa ko fi def mais dëgg la moo ko def du problème loolu moom moo ko def mais loolu day wane kàttanam gi mu am ak ne kenn du ko njëkk ci dara ak man gi mu man lu ne ak ragal gi mat a ragal voilà mun a fa yàlla fa ya'lamu mu xam kon al abdu jaam bi an na ne sayyidahu sangam mooy yàlla borom subhaanahu wa ta'ala fa'aalun jëfaakoon la mooy kuy def ku mën a def la li maa yuridu ne la mu soog leen la mu nam bokk yàlla li mu nam da koy def te nam ko neexee la koy defee comme ni mu ko waxee fa'aalun li maa yuridu bu yàlla moom mooy kiy def ci anam ga mu gën a mate mboolem lu ko neex li mu nam yàlla lu ko neex lay def ñun nag li ñuy def mooy lan ndax lii normal na ndax lii jaadu na est-ce que lii logique na ñun ñun ñun ci ci ci processus boobu lañ ne yàlla nekkul ci loolu yàlla moom benn ci benn mbir dong la ne mooy li ko neex jeex après ndax di ngeen kontaan doo leen kontaan da ngeen ci am yi problème wala lu leen neex ngeen ci am ak yooyu après yéen yéen ngeen régler ko mais yàlla moom lu ko neex lay def voilà laa yatawaqqafu moo tax du taxaw du aju ay jëfum yàlla ala gharadi ci ay xemmemtee fa abidihi jaamam yi maanaam c'est pas parce que yaa jaam yi lii lañ bëgg que ne yàlla loolu lay def maanaam mbir mi mënta njëkk maanaam du du con sens contraire bi mënta exister yàlla moo ñu moom ñun moomuñu ko te du xew ak maanaam mbir mi mënta wëlbatikoo ci anam goo xam ne ñun ñooy wëlbatiku moom yàlla di ko imposer suñuy bëgg-bëgg ak suñuy vision des choses ak nan la mbir mi war a demee ñun lool mënta ne. yàlla moom moo ñu maanaam moom moo ñu moom moo ñu imposer affaire yi bu voilà te mënta ne neneen nag yow da fiy gis ku yor ab salarié kese. muumoo ko jëndoo ko da nga koy fay salaire bu ndaw rek nga koy commencer imposer ay affaire te moom du la imposer dara mukk ñun ñu bëgg léegi après yàlla moom mi ñu bind moom ñu defa ñu lu ne jox ñu la na nangam nangam ñun ñu war a taxaw naan bon affaire bi nangam maanaam ñun ñu ba jàpp ne yàlla ñun ñoo ko war a imposer suñuy gis-gis suñuy bëgg-bëgg suñuy namm-namm suñuy euh, ay ay ay ay caprice en fait suñu ay caprice no mbir mi du demee noonu yàlla lu ko neex lay def gars yi kontaan nañ wala kontaanul nag neex na leen wala naqari na leen arrangé na leen wala arrangé wu leen après ñoom ñu lijjanti ko voilà loolu du changer dara ci li yàlla li muy def mu def waaw dégg nga moo tax fa la ñeel na ko moom yàlla an yasta'milahu ci mu jëfandikoo ko maanaam mu jëfandikoo jaam ji taaratan léeg-léeg fii taqlibil miski ci mu soppi mbir yi misk ah wa taaratan ak léeg-léeg fii taqlibil zabali ci mu soppi mbir mi sën voilà c'est tout c'est aussi simple que ça euh, misk xam ngeen fi muy jóge ci deretu kéwal moom la defaree misk mu xeeñ neex nii muy neexe ba pare nekk lu laab ah sën xam ngeen fi muy jóge ci yu laab yi nit ñi doon lekk di ko jëfandikoo ak yooyu noonu yooyu lañ jël mujj gi ñu sànni ko ci sën ba mu nekk mbalit après muy xeeñ lu naqar yi et cetera yàlla nag mooy xool moom lu ko neex jaam bu ko neex mu jëfandikoo ko kii mu def ko ba mu soppeeku ba mel ni misk wala muy jëfandikoo misk di defar mbir yi ñuy nekk ay misk wala mu soppi mu nekk sën wala muy jë jël mbir yi di ko def ay sën c'est tout loolu ci ci ci ci yàlla rek la aju ajuwul ci keneen loolu tax même sëriñ lu mu màgg màgg màgg sëriñ est-ce que xam ngeen ni mënulaa jubal mënu ko de mënulaa jëlee nga nekk nit ku bon mu def la ku baax manu moom xamul lu man dimbali la ci nga jaar ci processus bi moom loolu la man da dimbali pour nga jaar ci processus bi mais moom du la jël tey nga nekk yi mu jël la def la lii sans yow nga am benn volonté ci mbir mi loolu du ne voilà loolu moom moo tax ngay gis sëriñu mag mat seen taalibe yi doy waar maanaam parce que bu doon ne bu doon ne mbir mi ci sëriñ bi rek lay dépendre kon taalibe kon képp kuy sëriñ bu mat taalibeem yëpp ay nekk nitu yàlla yu mag mais mbir mi nag daa dépendrewul ci ñoom processus bi ci lay aju te loolu ci yàlla la aju maanaam ndax taalibe bi dina nangoo dugg ci jara processus boobu ak ndax taalibe bi ah yelloo naa yi am jaar ci processus boobu loolu moom ci yàlla la aju ajuwul ci keneen waaw ah ajuwul sax ci dara maanaam comme ça sa sa la. waaw mu nekk sëriñ. déedéet bu ne de noonu. waaw loolu laa la. waaw loolu <laughs> <laughs> voilà déedéet ajuwul ci loolu bu doon aju ci loolu cépp ku baax dootul amati doom ju bon et que ku bon dootul amati doom ju baax mbir mi ajuwul ci loolu voilà hatta euh, voilà loolu nag segam mbir mi noonu la deme yàlla tere ki gën a mag di aju xam nga yàlla ni muy defee mbir euh, même nitu yàlla yu mag yi ni leen di dolle nitu yàlla yu mag yi yeneen ci alayhi salaam nitu yàlla yu mag yi ni leen di dolle même loolu processus la boo xam ne ci yàlla dong la aju te processus la boo xamante ne dépendrul ci nit ki ni koy yaakaare ni koy xalaate ni mu ko bëggee abadan euh, même moom ci boppam moom bu tànnoon ne kii moomay doon yàlla moom tànn na ki koy doonul en réalité moom na wax ne diwoo ma doon sax taxul kooku doonul kii koy doon yàlla moo ko tànn. mbir mi héritage bi sax ni muy amee. yàllaa koy tànn waxuma la ak leneen te lu ci gën a yéeme mooy léeg-léeg héritage bi ni muy demee euh, day wuute selon sax maanaam nit ki nitu yàlla bi léeg-léeg ki koy doon sax moom moom duñu sax bokk zone géographique loolu rek sax duñ ko bokk yàlla te maanaam duñ bokk zone géographique duñu sax parfois bokk jamono parce que yàlla ay mbirum moo ko yor te ci moom la aju te yàlla du nangu caprice u jaam yi di ko dicter moom li muy dox yàlla du nangu loolu jaam yi ñoo war a plier wu moom ci ay bëgg-bëggam ànd ak loolu yëpp du bëgg lu jaaduwul jaam yi ñoo bëgg di bëgg lu jaaduwul ba pare bëgg ni yàlla par force lii nga war a def yow yàlla mais c'est extraordinaire c'est impressionnant en fait le fait di bëgg di imposer yàlla naka la war a doxale ay mbiram dégg exemple jox mi ne fan misku misku bi nag misaalu taat mooy misaalu topp yàlla yi wa zabalu sën ba misaalul maasi mooy misaalu mooy yàlla yi maanaam yàlla mooy def ku ko neex ci jaam yi mu nekk ci mooy ci ci lu baax ci topp yàlla yi ku ko neex mu nekk ci mooy yàlla yi léegi nag jaam bi moom lan la dans tout ça mu ne wa misaanu shar'i mandaxee sharia te mooy balance bi mandaxee balance bi balance sharia bi mandaxee sharia fii yedil abdi mi ngi ci loxol jaam bi dégg nga laa yada'uha du ko rocci min yi ci loxoom wala du ko teg ci loxoom itam la xasat ngir cër ngir ngir ay ay ay ay ay ay bëgg-bëgg ay déedéet fama kaana lépp loo xamante ne nekk na min taatillaahi ci topp yàlla qaala day wax alhamdulilah c'est-à-dire que jaam bi ginnaaw bi mu xamee ni lépp yàllaa koy dogal lu baax leeg lu bon leeg nangam yépp jaam bi nag léegi dafa am nu mu war a doxale mooy lan mooy lépp lu baax lu yàlla def rek mu dogal ko ci moom rek day wax lan alhamdulilah sant yàlla ñu sant mu ngi sant ñeen na buur yàlla wa ma kaana lépp lu xew nag min ma'siyatin ci mooy yàlla rek qaala danaan astaghfirullah maa ngi sàkku yàlla jéggal ma maa ngi sàkku jéggalu yàlla loolu rek lay wax hmm? <laughs> waaw maa ngi sàkk astaghfirullah qaala wax na tabaaraka barkel na te sax na wa ta'ala te kawe na mu mu ne wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un suratul a'raf ay 168 wa balawnahum nattu nañ leen ñoom jaam ñi bil hasanati ci yu baax yi was sayyiati ak yu ñaaw yi la'allahum xëy na ñoom yarji'un nañu dellu ci ginnaaw maanaam ne yàlla day nattoo jaam yi ay jëf yu baax da leen di nattoo jëf yu bon yi yépp da leen di natt su defee lu baax mu ne xëy na ñoom ñu dellu si ci yàlla ne ah yàlla ñu ngi lay sant ci xëy njari maanaam xéewale gi ñu xéewale lu baax su dee lu bon la la dogal ci ñoom it nattoo leen ko lu bon ñu daan ne ah yàlla ñi ngi sant yàlla ñi ngi ñi ngi dellu si ci yàlla di lu yàlla maanaam loolu it façon jéggu kon ñu gis ne ni ñuy delloo ci yàlla su dee lu baax nga def ak ni ñuy delloo ci yàlla su dee lu bon la du benn bu dee ci lu baax nga ni ngay delloo ci yàlla mooy dangay ngay sant yàlla su dee ngay delloo ci yàlla mooy da ngay jéggalu yàlla kon nag fal xaqu kii dëgg moom buur yàlla taala aji kawe lam yuqaddim du dëgmalal alal abdi ci jaam bi bi ma euh, maasiyatan ak mooy yàlla illaa lu dul xikmatan ngir xere sagesse rek mooy tax yàlla def jaam bi am bàkkaar bu mu def mu dogal ci jaam bi bàkkaar loolu dafa am sagesse bu rëy bu ciy nekk tout le temps imma ndaal ixtibaaran mu nekk ak natt la ñeel ko maanaam léeg-léeg yàlla da koy def ngir nattoo ko ko ngir ne jaam bi dañ ko koy dañ koy nattu xool nan lay réagir est-ce que danaan parce que bu dee nattu bi lan la est-ce que danaan maanaam ku réussir nattu bi danaan ah yàlla maa ngi jéggalu de vraiment bàkk lii bàkkaar la maa ngi jéggalu waaye lii nag day wane sama doyar yi nangam nangam dinaa gën a góorgóorlu ah mais su dee réussirul natt bi xam nga lu muy doxale ñépp koy def njëkkewu ma ko te du ma ko mujjee de toute façon j'avais pas le choix bu dee réussirul natt bi noonu lay doxale maanaam loolu day dellu si ci li nga waxoon sànq ne li muy tekki mooy de toute façon. yàlla ñi lay mooy bari na walla nga ni de toute façon yàlla yaa ma teg ci condition yi mënu mu ci woon rëcc ah. donc sa faute la yow du sama faute waaye maan daal léeg-léeg yàlla nattu jaam yàlla euh, dogal ci jaam bi bàkkaar ngir beneen ma bu ci nekk mooy lan mu ne wa imma daal li wuq waxe yi ngir rot gi mu rot fii ojju bin ah, ci aawu jëf aw min bi amaal ci ay jëfam maanaam ci yiimu maanaam auto infatuation eh, ci wa arab ci français wala auto émerveillement maanaam vraiment masha Allah vraiment man jàmbaar laa quoi parce que li ma def lii vraiment alors vraiment voilà je peux être fier de moi-même voilà loolu bu nit ki melee noonu léeg yàlla nattoo nit ki bàkkaar justement cause boobu pour mu bañ pour mu bañ parce que parce que yooyu jëf ak rëy heure voilà man maa gën nit ñi maa gën a ci maanaam gëm-gëm googu nit ki bu ko amee ci jëmmi boppam maanaam bu amee une une excellente euh, euh, lan opinion une excellente opinion de sa personne nit ki su ko amee day souvent loolu li muy entraîner mooy day am orgueil bu muy àndal maanaam day xaw a xeeb ñeneen ñi ci des tuuti. day jàpp ne moom ak ñoom bokkuñu moom dafa nekk benn piédestal quoi moom ak ñeneen ñi te loolu noonu ku mu nekk sa xol atum doo dugg àjjana donc ce qui yàlla bu bëggee sobe jaam bi au lieu mu bàyyi ko mu mel noona après mu dem sawara ah mu dimbali ko de dogal ci moom bàkkaar ngir mën ko sauver ah voilà mu dogal ci moom bàkkaar ngir sauver parce que su ba su ko bàyyee ci xaal boobu mu nekk jàpp ne moo gën nit ñi euh, du nangu kenn euh, euh, yor dëgg ku dul moom ak yu mel noonu ngir ne moom jàpp na ne il est déjà parfait am na opinion bu rafet ci boppam ah day daal di alku ngir yàlla musal ko ci yooyu yépp nag mu lan ko mu dogal ci moom bàkkaar bi pour mu daal di dellu si waat ressaisir dégg nga aw wala bokkoon moom la wax takabburuhu ba maanaam réy réylu gi muy réylu bi xaa ci moom ala ahadin ci kenn minal muslimin ci julli ci julli ñi ah, am na benn affaire buy exister souvent ci ñi tàmm góorlu ci wàllu yàlla maanaam comme ñi ñuy wax ne dañuy tàmbale léegi léegi damay sellal ñuy wax loolu maanaam léegi nag vraiment bàyyi naa yu bon yi ma nekkee woon yëpp xamul naan dama doon caaxaan ak yu baaxul léegi maa ngi dellusi naa lan léegi damay sellal souvent ñooñu am na benn problème bu ñuy am maanaam mooy euh, tellement dañuy ànd ak benn fukk benn euh, ah maanaam dañuy ànd ak benn xadar bu ñuy am ci mbir mi maanaam du ñu mën a comprendre naka la gaa yi mën a nekkee ci seen caaxaan yi ñu ne. maanaam moom tellement que affaire bi da koy da koy dugg que foo ko fekk da ngay gis mënta comprendre ñu ci des te da leen di xaw a à la rigueur maam da leen di maîtriser après nag ku nekk nag mi ngi ci yow loolu nag souvent da gis ñu mel noonu dañu jekki-jekki yàlla xañ leen fugg boobu dañ jekk maanaam fugg boobu xadaar boobu loolu ñu ko retrouver day dañ ci ñoom en fait dinañu normalaat nekk ci kii mais xadaar gañ amoon moom day jeex fugg gi ah day dañ yooyu tamit nattu la bu yàlla di teg nit ñi ngir ñu mën a dellu si waat ressaisir mais su doon ne ànd nañoo fugg gi te amuñu la kon dañ naan fiw dem donc du ñu am lu leen di téye mais li leen di téye nag après da gis ñu nostalgique ci seen période yooyu ak a neexoon ma melaat noonu parce que euh, <laughs> parce que période boobu euh, voilà période door la ko wala âge d'or la woon ci ñoom mais duñ ko amaat. dégg nga mu ne fa la Abdou Diame maadaama feek mi ngi sax mustaqiman di aji coow waral. fi ahwaal yi ci ay xaalam kullaha lépp jub xocc fekk mi ngi mel noonu foofu woo moom mahfuzun dañ ku ñu aar lay doon minal wuqu'i ci rot fil ma'asi ci mooy yàlla yi jumlatan ci lu lëmu kal anbiya yi euh, kéem yenent yi wakkumalil awliya ak wali yu mat yi ñoom euh, yàlla da leen di aar ci ci yenn mbir yi fekk ñu ngi jub xocc da leen di aar ci bàkkaar yi fa karahiyatul abdi ngir bañ gi jaam bi di jam bañ lil wuqu'i ci di rot fil maasi ci mooy yàlla yi laa taqdaxu du du du du yàq fii ridaahu ci gërëm gi mu gërëm anillaahi ci buur yàlla tabaaraka wa ak aji kawe a ah, barkeel ak aji sax gi ak aji kawe wa taslimuhu wa yi ak wommatu gi mu wommatu li aqdaar yi ngir dogalam yi bal li fi nekk huwa loolu matlubun lu ñu sàkku la shar'an ci sharia maanaam ah, mooy mooy ne jaam yi jaam bi bañ gi mu bañ yàlla euh, bañ bi mu bañ mm, mooy yàlla gi loolu du dàq la fait que mu war a man a wommatu ci lu yàlla dogal ba pare kontaan ci lu yàlla dogal au contraire loolu sax charia ci charia dañ koo nangu maanaam nit ki gis ne ah moom kat am na bàkkaar bu mu def nii xam na ne yàlla moo ko dogal ga bon alhamdulilah maa ngi jéggalu nag yàlla maa ngi lay jégglu kon ñëw naa jéggalu naa la mais nag mbir mi kontaan naa ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi ngir euh, ne dafa tax ba nit ki mën a te dafa tax ba nit ki mën a xam moom ay faiblesse am te te loolu mooy vraie condition wu jaam en fait jaam condition vraie condition wu jaam mooy ne ku doyadi la ku feebal ku feebal ku doyadi la ku am ñàkk kàttan la ku ñàkk xam-xam la ku ñàkk sañ-sañ la ku ñàkk man-man la te mbir yi dañuy dal ci kaw moom mënu ci dara loolooy vrai jaam. mooy koo xamante ne mënalul boppam dara dañ koo moom moom moomu dara du la loolu comme que jaam vrai vrai vrai noonu lay mel loolu moom mooy lii tamit maanaam euh, loolu du te du jaam bi bu xamee loolu dana naa day gërëm yàlla nangul yàlla wommatu yàlla ci dogal gi mu dogal moo tax kullama saa saa yoo xamante ne ittasaat yaatu na maarifataka sax xam yàlla say xam yàlla lu muy gën di yaatu raayata da ngay gis xasanaataka sax ñaaw sax yu baax yi nga jàpp ne yu baax lañ yépp sa yi aatu ndekk yu ñaaw lañ looy gën di xam yàlla rek gis ne parce que lan da ngay gën a xam ne li nga def en fait yàlla dafa mérite excellence bu ëpp li nga def yow et li nga def nii kon lu ñaaw la et que doo voilà mënoon nga def lu gën fa xasanaatu ko sa jëf yu baax yi li man ñeel bi nisbati ci buñ ko askanalee buñ ko xoolee nattee li man ñeel ka nga xam ne foo ko moo la féete kaw fil ma'rifati ci xam gi mu xam yàlla sayyi'aati yu ñaaw lañ ku la ku la gën a xam yàlla tout le temps yow boo defee dara ba yu jàpp ne fi mu toll alhamdulilah def naa lu baax xanaa gisoo leen ni awaam yi suñu fanaanee ay jàng rek jàpp nañ ne def nañ jaamu yàlla gën a hmm. fanaan ay jàng ke te caaxaan rek lañ fay def lañ fay wax ah fittasu caaxaan foo wax ay anecdote yoo xam ne dara amu ci gërëmaate def politique après ñu dellu si comme fanaan nañ ci jàngee nag léegi maanaam jàpp nañ ne fi mu tollu ñoom rey nañ kay nekk alors que defuñu dara en réalité maanaam day jàpp ne de ñoom ñoom ñoo ki doon fanaan di julli ñoo yem alors que loolu dara loolu ki ki ki xam moom dangay xam ne fanaanee julli moo gën fanaan ñooy ci yooyu wa ilaahaka te sa yàlla yow buur bi nga xam ne ta'budu wa wa wa sayyi'atuka bokk sa ñaawteef yi bin nisbati buñ ko asséné li man ñen xam ne doo naka yu baax lañ maanaam yow yi nga jàpp ne lu bon la ñi la féete suuf ñoom buñ ko gisee yow yaay déploré loolu mais ñoom bu ko gisee dañ naan mais non lu baax la ñoom lu baax la ñuy gis waaw walla gis sa buur yàlla say buur alladi bi nga xam ne taabuduhu yaa ngi koy jaamu alaana tey ala qadara mi ngi tolloog maarifataka sa xam-xam sa xam bi nga xam yàlla maanaam selon ni nga xamee yàlla noonu ngay jaamoo yàlla et que yow ki ngay jaamu réellement mooy yow ki nga xam kooku rek ngay jaamu selon ni nga ko xamee waaye kooku xayra bokkut ak ilaaha sa buur sa yàlla allazi bi nga xam ne kunta moom nga nekkoon du doon ko jaamu avant te nga daan jaamu avant ak tey ki ngay jaamu du benn looy gën di xam yàlla di gën a jaamu borom bi subhaanahu wa taala wa bokkut ak ilaaha sa buur allazi bi nga xam ne sa taabuduhu da danga ko jaamu ji iza zaadat su doolee koo maarifa taka sa xam yàlla say xam-xam say xam-xam bu ñuy gën di doolee ko rek ki ngay jaamu maanaam yàlla bi ngay jaamu dootul nekkati benn moo tax fa yatalawanu day daal di soppi ay melo laka ñeel la fii kulli manzilatin ci bépp wàccuwaay bépp wàccuwaay yàlla yàlla bi dafay fo day day jël beneen beneen forme day jël beneen yeneeni melo yooyu gis mais yooyu yëpp ala qadari ci lu tollook lu askanoonteeg maarifa te ke sa xam-xam ak sa xam yàlla loola tax ngay gis ñu bari ñenn ñi di ñemee def yoo xamante ne vraiment yu garaaw la te jàpp ne yàlla bi ñuy jaamu bon pour ñoom garaaw en fait garaawul alors que ñeneen ñi xalaatuñu ko parce que ñoom yàlla bi ñuy jaamu ñemewuñu boole yàlla bi ñuy jaamu di julli tey ak suba amoon naa seen benn waaye bu ñu xamoon koo xamante ne euh, léegi alhamdulilah génn na ci yooyu yëpp mais waaj man daal li ma ko xamee moom mooy julli moom ala kulli xaal dana ko def ak lu mën a xew julli moom da koy def waaj day mën na dem fanaane baali dansin day dem fanaane baal mais tout le temps mi ngi xool ndax fajar day jot jot na wala dégg su fajar jotee day dem julli ci même bu dee day dellu si waat dugg baal ji mën na fanaana fanaanandoo ak jigéen ju mu takkul ci benn lal mais bu julli jotee day jóg dem julli ji ñëwaat mais julli moom dana ko def ak lu mën a xew mais xam nga kooku yàlla bi mu xam ni mu ko feeñoo ci wàllu julli ne moom de façon ak lu ma man a defee julli moom faaw danaa ko def bokkut ak ki nga xamante ne moom ñemewu ko boole yooyu. maanaam jàpp na ni yii noonu yii moom ñëwee bu ko boole yàlla bi may jàmm moom ñëlew ñëwee mu boole ñaari yi mbir yi en même temps bokkute keneen nga xamante ne yàlla bi muy jaamu euh, non seulement ñu loolu waaye dafa da day yokk yeneen ak yeneen maanaam mbir yi bokkuñu ko hmm? dégg nga kon wayata jàllaa day feeñu la ka ñel la fii kulli nazilatin ci bépp wàcc ala qadari ci lu askanoonte man manzilat ak sa wàccuwaay yow maanaam selon yow fi nga toll yàlla tamit selon loolu la lay la lay la feeñoo moom tamit voilà selon loolu la lay feeñoo tamit wa iza kaana bu fekkente ne nag al amru mbir yi kaana nekk na al amru mbir yi kazalika naka nii nii la mbiri ne kon nag fatrax sànnil anka wëllif la xayda tënku alxasanaat yi jëf yu baax yi wa sayyi'aat ak jëf yu bon yi maanaam jëf yu baax yi jëf yu bon yi maa lu fekk nga ciy tënku sànni ko bu dee mbir mi noonu rek la toll keni selon fi nga toll lii day nekk lu baax alors que selon keneen lu bon la sel parce que maqaama yi tolloowul selon li maanaam bu dee mbir mi ci loolu rek la aju et yàlla bi ngay jaamu day lay feeñu selon yow fi nga toll kon bul tënk sa bopp ci lii lu baax la lii lu bon la lii lu baax la lii lu bon la sànni ko xattaa mbete tartaq yi nga daal yéeg nga mën a yéeg ilaa darajati ci darajay te ilaa ilaa jannatil darajati boobu ci aljanee daraja yi aw wala boog taskutu nga rot fii naari ci safare ak darakaat yi yu kaaw yi voilà dégg nga ndax kat huma ñaar ñii qaydun ak tënk la jadidun yu bees wa sijnun ak kaso akidun bu tënku bu bu bu bu feddal ko Euh, maanaam su fekkee mbir mi noonu la demee kon yow del tënku ci yàlla rek tënku rek ci yàlla nekkal walla ci lii la bëgg lii la bañ lii la bëgg lii la bañ lii moo koy kontaan lool lii du ko kontaan lool nekkal ci loolu kese mais bul tënku ci lii lu baax la lii lu bon la lii moo gën a baax lii moo gën a bon bul tënku ci loolu tënkul ci rek li lii gërëm loo yàlla li koy kontaan loo ak li nga xam xamante ne mooy dangay ngay sori li koy meroo voilà boo yéegee nag ba ci parce que yu baax yeeg yu yu baax yi fi mu la mën a yóbbu fi gën a kawe mooy daraje mooy àjjana yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ñoo gën a kawe wala boog safara yi nga xamante ne mu ñoo gën a suufe wala boog a àjjana yi yaa ñoom wala daraja ya wala maanaam àjjana yaa ñoom ay daraja lañ ak safara yaa ñoom ay kaaw lañ mooy kaaf rek parce que loo def lu baax dala yóbbu ci daraja loo def lu bon daf lay wàcce ci ay daraja yu gën a moom la wax dara mooy cave souterrain bi da lay gën a wàcce ci suuf et après et après yàlla nag léegi yow amuloo yàlla ko te yàlla na nga war a nga war a wut parce que leneen lu bokkut yàlla lu ne neen la loo teg ci kanamu yàlla mu nekk neen moo tax ñooñu dañ lay daal di dañuy nekkaat yeneen tënk daraja yi lu mu kawe kawe kawe da lay tënkaat darakaat yi lu ñu suufe suufe dañ lay dañuy nekk gën a nekk kaso ci yow rek voilà moo tax fa isa saa yoo xamante ne taraxtaxuma sànni nga leen jaaniban ci sa wàll faqat dëgg-dëgg taraxta sànni nga anka wëlli fi al musammayaat li nga xam ne ñoom ñooy borom tur yi yëpp yu yor ay tur titre yéeg yooyu yëpp danga koy sànni ci sa ginnaaw wax xalalta léegi nag danga maanaam maanaam yi ñuy tudd voilà musammayaat mooy yi ñuy tudd voilà waxalal waxalal te da ngay rot nag léegi ci xadaratal asmaa eh, ci xadaray turu yàlla yi xadara tur yàlla yi foofu xaysu fa nga xam ne la laa xasanata yiw amu fa tan faaw buy jëriñoo wala sayyi'ata bu fa nekk taduru buy lore sayyi'ata lu ñaaw boog taduru luy lore turu yàlla yi xadara xadara yàlla yu mag yi foofu amatul lu fay maanaam lu boo defee nangam lii moo lay jëriñ wala boo defee lii lii moo lay lor voilà voilà waxiyate foofu noonu ngay rot ngay ne daa'iratu inaaya mooy wërngalu euh, jàppandal inaaya mooy assistance divine yàlla le fait mu lay assister yow ci cercle boobu ngay dugg ci cercle boobu ngay dugg xaytu foofu nga xamante ne laa tadru dootu fa loreeti aljinaaya ay jalgati maanaam boo jalgatee foofu du la lor parce que lan moo tax parce que yow da ngaa jox sa bopp yàlla carrément nit ki su joxee boppam yàlla ne man daal voilà li ma ñor mooy yàlla jeex na voilà lu koy lu koy kontaan loo laay xool lu koy merloo bàyyi naa ko voilà du ma fi nekk di xool euh, di xool leneen loolu borom subhaanahu bu la yëkkatee ci martaba boobu ci daa'ira boobu nga xam ne daayiratu inaaya la nga xamante ne foofu cercle boobu jàpp ndalug yàlla rek ka fa ne yàlla lay dimbali kese ce qui fait foofu même boo defoon lu bon sax yàlla doot la ko xoolati parce que lu tax parce que yàlla gis na ci sa xol ne yow moom rek moom moo la ñor xëy na léeg-léeg nga am tarxiis lii dal la wala yooyu mais loolu dootu la gaañati dootu la wàññi dara. waaw mën nañu ko tuddee ak wi ak yegg loolu mën nañu ko tuddee ak yegg waaw way yéete daaira boobu mooy cercle boobu mooy mooy daairatul mu'ti mooy daaira ki nga xam ne mooy kiy joxe alwahaab mooy kiy maye albasitu mooy ki nga xam ne mooy yaatu ni muy mayee mooy ki tàllal aw wala boog almaani'u mooy kiy lor ki kiy xañe alqaabidu mooy kiy ñub maanaam moom mooy xool rek su ko neexee mu jox la su ko neexee mu téye su ko neexee mu jox la lu bari bari su ko neexee mu jox la tuuti maanaam yow boo nekkee ci état d'esprit boobu mentalité boobu nga am lu bari nga am lu tuuti en fait benn la ci yow yow li la ñor rek mooy yàlla ci boppam mii joxe ak mii xañe bu la joxee ci yàlla la jóge bu la xañee moom yàlla mooy xañe baax na alhamdulilah moom mooy xañe alhamdulilah man de toute façon ki may wut mooy moom voilà man tante boobu nga yem ce qui veut mën na la jox lu ko neex comme mën na la xañ lu ko neex wàññi wu la nii yokku la daal li lay yokk ak di la wàññi mooy ni mu ni nga mel ci moom voilà ndax yàlla moom ci boppam bu maanaam nan nga tax koo ak moom waaye te loolu ba tey daa daayira boobu mooy daayiratul awwal daayira maanaam mooy wërngalu cercle al awwal moom mi nga xam ne mooy ku njëkk ki wal aaxiru mooy ki mujj ki wal zaahiru mooy ki feeñ ki wal baatinu mooy ki nëbb moom moo njëkk lépp ki mu mujj moom mooy ci feeñ ci lépp lu feeñ waaye moom moo nëbbatu ci biir lépp lu nëbb moom mooy ki nëbb lépp lu feeñ rek da gis ne moom la waaye lu nëbbu it da ngay gis ne moom ndax mooy feeñ ci lu nekk ci lu ko neex lay feeñ voilà maanaam début ak fin extérieur ak intérieur lépp maanaam mooy yow ci loo nekkati ci yàlla ngay ne jeex na nekkatoo ci leneen lu bokkut ak ci yàlla xaytu foofu nga xam ne tabda'u dana tukkee minhu ci moom kulla bidaayatin dana tàmbalee boog tabda'u dana tàmbalee minhu ci moom kulla bidaayatin lépp luy tàmbali wa tantahi jeex dana daytal ilay ilay ilay jëm ci moom kulla nihaayatin lépp daytal lépp luy jeex ci yàlla lay jeexee lépp luy tàmbali ci yàlla lay tàmbalee nga nekk yow ci yàlla kese suma nag topp boo jógee foofu nga xamante ne tur yàlla yeeg melo yi ñoom ñooy feeñ ci yow nga xamante ne yow da naan rek yàlla moom mooy voilà ci turu yàlla yi laa ne ci melo yàlla yi laa ne soo dépassé martaba boobu su ma topp nag tantaxilu ngay doog a tuxu nag ilaa xadaratil itlaq ci xadara itlaq nag mooy lu nu joyal absolu ci xaysu foo xamante ne laa isma tur amatu fa wala sifa du tàggin melo léegi yow nekkatoo ci turu yàlla yi melo yàlla yi nekkatoo ci loolu parce que tur yàlla ak melo dafa am dafa am ay restrictions yu ci ne maanaam mooy kii xañee moo fi nekk kii joxe ne fi kii jariñe ne fi kii lore nekk bi kii et cetera yu ñoom ñëpp yàlla la moom mooy ki njëkk mooy ki mujj mooy ki feeñ mooy ki nëbbu moom yàlla moom mooy maanaam lu ne moo koy def yow boo nekkee ci xadara boobu effectivement yàlla ngay gis mais da koy gis ci ay formes yu wuute ak ay façon yu wuute tout le mais boo demee ci xadara itlaax nag yooyu yëpp day deñ tur yi dañuy deñ melo yi dañuy deñ lan moo fi nekk xanaa yàlla rek voilà kooku wasaaxi bo aa moo tax boroom kooku maanaam boroom loolu itlaax googu yàqti day dikkee yawmal xiyaamati bisu bi taxawaay ba bi gayri xasanaatin ci lu amul ay yiw wala sayyi'atin du caageen lu bon moom bu ñëwee yawmal xiyaam du indaale dara dara dara dara bu ñëwee dara la dul indaale dundam yëpp ci xam nga kooku yàlla rek la jox boppam jeex na yàllaa ko ñaan moom la jox boppam c'est fini c'est tout mi ngi ñëw indiwul benn jëf ju baax parce que jëf yu baax yi doon feeñee ci moom en fait moom moo ko doon def jàpp na ne yàlla rek moo la neexoon mu feeñal ko ci jëmmam jeex na bu ñëw daan présenter mës naa def li def li defuma dara parce que yàlla rek a doon feeñal yu baax yi ci man kon man bu ma ñëwee présenté wu naa ci kanamu yàlla yawmal qiyaamati indaale ma dara lu baax walla sa yat mais indiwul lu bon aussi parce que de toute façon moom deful dara defuma dara wala darajaatin du caageen ay daraja wala maanaam indiwul benn daraja bu mu indaale maqaama yi ñu wax yépp yàlla moo ko doon teg fu ko neex solo ni mu ko neexee mais moom amul dara lu moom indiwu fi dara moom moom indiwul dara wala darakaat du caageen ay kaaw voilà maanaam mooy ay suufe ndax parce que da doon def nangam ak nangam ba tax mu nekk loolu indaale wu moom daal bi mu ñëwee daal yàlla daal la indi jeex na indiwul neen moom daal yàlla la am moom la indaale jeex na. ban fi nekk d'ailleurs kooku law bu fekkonte ne maaxoo ànd naag moom ñëw xasanaatu jëf yu baax ak saqalay ni ñaari dijju bopp yëpp wala ñaar ñu diis mooy nit a jinne yi mboolem lu baax luñ mës a def buñ ko bu ko bu ko yoroon sax ñu ñëw indaalal ko ko ne ko saawaay ngi ne la wahabaha giñ naa ni dana ko jox lil xalq ñeen mbindi fi xayra muktaris te loolu du nekk benn problème ci moom du nekk loo xam ne jàpp ne ni def na lu rëy def na dara maanaam te du jàpp ne perte na dara ñëw na jeex na indiwoon lu baax lu bon bi du sax loolu buñ indiwoon yu baax yëpp àdduna yépp ne mboolem lu mës a baax rek sawaaye yiw gaa ngi nii yow yawmal am ñëw na indaaleel na la ko day wax ne nañ ko séddale nit ñi dañ ko séddale nit ñi voilà jeex na <laughs> walaw xummi la te suñu ko yanoon sayyi aatu ñaawteefu al aalamiina mbindeef yëpp lu bon yi ñu a def yëpp ñu yan ko ko ne ko ah saa yow nga xeex ñëw yow yu bon yaa ko fi defee ah. laxama laxaa dana ko yan xayra mu'tarid ci lu amul lu mu lu muy lu muy diingat du du du toog naan non defuma dara nangam nangam parce que bu danaa ne ah, yàlla nii la ko bëggee kese. is ndax moom annahu kat waa dëgg-dëgg. Ah, yaqdumu dafay dëgmal alallahi ci yàlla yawmal qiyaamati bisub taxawaay moom ci yàlla lay dëgmal billaahi indaale yàlla wa lii nag al itlaaqul lii moom mooy al itlaaqul tàmm mooy joyal bu mat fukki koo xamante ne jàpp na ne amul dara mënul dara sañul dara xamul dara lépp lu feeñee ci moom dafa feeñ ci moom mais moom yoru dara mënul dara moom yàlla daal moo ko soxal te jeexal bu amee yàlla am na lépp lu mu bëgg su amul yàlla amul dara réclamé wul dara du prétendre dara nanguwu fee moom dara lépp yëf yàlla la bu yàlla di teg ci loxom wala yu mel noonu mais moom moomu ci dara te nanguwul leneen moom ko fi lu dul yàlla maanaam ni muy ñàkk a nangoo moom dara noonu la ñàkk nangoo itam dara moom ko lu dul xanaa yàlla jeex na ni mu ñàkk nangoo moom kenn nanguwul moom kenn noonu it lañ ñàkk nangoo kenn moom ko ku dul yàlla mais euh, gis nga martaba bi loolu bokk na ci nit ki su munul su amul dara du ko mën a joxe nit su amul dara du ko mën a joxe comme ni ko arab yi wax faax bi shay la yox tey wolof yi dañ koy wax loo doonoon ndongoom doo doon taalibeem doo doon loo doon loolu doonoon ndongoom doo doon sëriñ mbir mi nii dong la demee aussi maanaam nit ki pour mu mën mel noonu évoluer loolu il faut que bu dee sëriñ bi koy maanaam sëriñam il faut mu mën loolu mu mel noonu su ko melul moom du ko mën a mel wala en tout cas du mën évoluer noonu parce que du ko mën a wan yoon bi mi ñuy def parce que tout simplement loolu moom moo tax kooku day comprendre que ni comme mbir mi nii la mel man du ma tënku ci lenn nii ci kenn ku dul ci yàlla euh, yàlla laa mooma moom mais man du moom man moom ma keneen man moom moom ma keneen aw ma keneen comme noonu lay état d'esprit boobu lay xalaat moomu ma fi dara te it nangu ma fee moom dara titres yii yëpp aw ma ci benn aw ma benn titre ci titres yi may jox yépp aw ma ci benn tur bi tur bi bi ma juddoo tur bi ma jox sax tur boobu sax day tax rek ñu mën maa xàmmee jeex na day tax rek ñu mën maa xàmmee mais man jeune ne me réclame de rien je ne prétends quoi que ce soit jeex na duma lenn kenn te kenn du sama lenn yàlla daal moo fi ne na moom laa am jeex na c'est tout normalement nag xaqiqatan euh, sëriñ bi nga xamante ne moo la war a yeggale foofu maanaam sëriñ bi normalement dala war a jàppale ci processus boobu nga yegg foofu bu boobaa nag loolu mooy vrai yegg nag vrai yegg nag mooy loolu loolu mooy vrai vrai yegg itlaq mooy vrai parce que yegg dëgg dëgg dëgg amul en parce que tout le temps yaa ngi continuer yoon bi du jeex mais vrai yegg mooy loolu sauf que lii xew parfois mooy ne sëriñ bi au lieu mu nekk keroog la ñu ko doon sëriñ bi au lieu mu nekk ki lay ki lay yeggale mu nekk sa yoon euh, ci yoonu tasawuf xam nga yoon tasawuf dafa am ay mbir yu leer yu kii mais dafa bëri ay dérives aussi loolu moom mooy tax dañuy mujj sëriñ bi. mooy mujj a nekk barrière bi c'est-à-dire que tey euh, au lieu ñuy waxtaanee yàlla léegi sëriñ bi lañuy waxtaane au lieu bu ñuy wax ñu xool lu yàlla bëgg nu sëriñ bi gisee mbir mi la ñuy waxtaane wala moom la ñuy jéem a xool nan la ñuy fexee ba defar fi kenn ba ba tabax masalan nañ tabax jàkke ji ngir yàlla comme ni ko waa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan jàkke yàllaa ko moom lu ñu def dañ xool ñu taalibe seen diw yi nu ñuy def ba dañ koy defaru jàkka ñu xam ne seen diw liggéey na fi nangam. Euh, en fait yàlla moom euh, xataa ku def lu baax ak lu bon buñ koy apprécier dañ koy apprécier selon ndax moom ci mbooloom seen diw la bokk wala déet am na yoo xam ne mën naa koo critiquer facilement parce que. ka ko def bokkul sama mboolum sëriñ kooku man pour ma critiquer ko ça va daf may yomb pour ma critiquer koo xamante ne sama mbooloom sëriñ la def la bokk wala ci lay réclamer woo man ma critiquer ko ne lii mu def baaxul te du yoon loolu daf may jafe lu tax parce que léegi yàlla nekkatul ki may wut. sëriñ bi ma waroon a jàppale pour ma dem jeem ci yàlla mooy xërëm bi léegi moom mooy ak taaxut comme li imam ahmad waxoon rahimahullah bi ñu waxee euh, mi ngi koy indi ci Jawaahir Maani di nettali waxu imam ahmad boobu lépp loo xamante ni day tax di dox sa diggante ak yàlla loolu mooy xërëm mooy taaxut lépp lu la préoccupé ba nekkatoo ci yàlla kooku mooy mooy xërëm bi malheureusement nag ci yoonu tasawuf sëriñ bi dafa waroon a nekk yoon buy tax nit ki yegg ci yàlla mais que dérive yi bari nañ bari bu toll ne sëriñ si ay xërëm lañu moo tax ngay gis nit ñi li ñuy tudd yàlla di ko fàttaliku di waxtaanee luy tax seen xol di gën a aju ci yàlla di gën a xam yenent bi sallallahu alayhi ak ay mbiram jàngaleem ak yooyu loolu du ñu ko nangu lu dul à travers seen kanaalu sëriñ wala wala waxtaanee sëriñ bi jàpp nañ ne mooy li gën a màgg bu ñu ko defee voilà parce que sëriñ bi léegi mooy xërëm bi mooy ki taxaw taxawaayu yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam dootul yàlla dootul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà parce que dérive yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci yoon bi moo bëri léegi dëddu ah. dafa mës a bëri il faut ñu jàpp mbir mi jamono jee yàqu yooyu jamono jii jamono ji ko weesu taniwu ko ji weesu parfois sax moo yéesul euh, mbir mi ni mu demee mooy ne Euh, léeg-léeg mais am na yenn dérive booy seetaan archive yi ci YouTube bi archive ay nga jël les années cinquante les années soixante mais dangay la est-ce que man ñii lañ ma doon wax naan ma ñoom ñooy nitu yàlla sàngam ñoo nangam ñooy nangam ak est-ce que kii ñii lañ doon wax est-ce que réellement non man non dañ war a juum walla dëgg la wala man walla ki wala man maa liir bu baax hein que lu tax loolu yëpp li ko indi lenn kese la mooy sëriñ si dañoo mujj nekk xërëm jeex du amul beneen explication te pourtant sëriñ su baax si ñoom yég nañ dem nañ ñoom yegg nañ mais lu tax ñu yegg ba pare nekk écran lan moo tax xam nga écran nee naa nga léeg-léeg nga dégg ko ci kii naan li société écran la wala lii nangam ek écran mooy da lay dox maanaam moom day taxaw ngir waa sa kanam lay taxaw pour que yow doo mën a dem fi fi ci des doo évoluer seetlu leen yenent bi sallallahu alayhi wasallam histoire bi xisaam yi ñuy nettal boo xoolee saxaaba yu bari radiyallahu anhum jaar naa ñoom foofu malgré que moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ku yegg si ci moom yegg nga ci yàlla malgré loolu day am benn moment ci dundu saxaaba bi boo xam ne moom ci boppam day comporté woo noo xamante ne saxaaba bi da koy puus maanaam pour écran bi dañ mu ne ko yow ak sa borom a ngi nii cest à dina am comportement bu mu am boo xamante ne ci xolu saxaaba bi dina gis ne war na gi fii dem ci yàlla kese ànd ak ne yeneen bi saa sax moo ko fa yóbbu xam na ko loolu maanaam du perte de vue loolu. mais malgré du perte de vue loolu dina am mbir yu feeñee ci moom yoo xamante ne moom moo koy def pour yàlla pour mu dem pour pour que voilà pour que saxaba bi ne comme exemple bi ci gën a siiw mooy comme xam kiiw Sayyidatu Aïcha bi radiyallahu anha Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha bi ñu ko jiiñee lañ ko jiiñ comportement bi yent bi amoon sallallahu alayhi wasallam tout ça nit ñi voilà euh, ba Sayyidatu Aïcha lu mujjee wax radiyallahu doyloo naa yàlla voilà bi mu ñëwee eh, yaayam ne ko waaw ñëwal yeneen bi ñëw na nangam sax mu ne ko mani bàyyi leen ma man doyloo naa yàlla voilà. ah yeneen baa ngi ni ay wàcc na ak gërëmal yeneen bi mu ne man yàlla mi ma setal lay gërëm voilà. maanaam dafa am. Euh, Hmm? loolu mi ngi am ci juróom benneelu at bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu donc ce qui veut dire que euh, lan 15 ans non matu ko non waaw côté la 14 ans waaw non matu ko de ah. 15 ans 15 <laughs> <laughs> voilà mais loolu dafa bari ci ñoom ah en fait il faut que ñu comprendre que objectif bi yàlla la te du leneen te yàlla la te keneen voilà loolu moom bis bu ñu ko comprendre affaire yi baax suñ ko comprendre nag dañuy sonn. te dund gi day jeex affaire boobu moo ci gën a désolant en fait le fait que dund gi di jeex temps baa ngi dem quoi loolu moo ci gën a désolant te il faut te te te te du xaar quoi temps bi du xaare maanaam bu doon sax boo nekkee di tardé temps bi day day tardé moom it xaar bu doon loolu la sax dina tane mais le problème moom mooy temps bi moom yow booy booy tardé temps bi moom day dem temps bi moom day dem. loolu nag mooy vrai itlaq nga xam ne boo ñëwee yow amuloo lu baax amoo lu bon amuloo réclamer woo dara moomoo dara kenn moomu la te voilà dara dara moomu la itam moomoo kenn kenn moomu la voilà yàlla daal yow nga am boo ñëwee yow mal xiyaamati sax yàlla rek nga yow maam da ngay rek ak yàlla saa loo indaale man de yàlla rek maa ngi loxoy neen yàlla jeex na voilà mu ne wa ghayruhu leneen lu dul lii nag taqyidun ak tënk la leneen lu dul lii xeetu restriction la buñ la si ñu la restreindre wala yaqumu te du taxaw mukk ak taqyidu ak tënk maal itlaq ànd ak ànd ak doyal ak boyal laa boyal ba pare mën laa tënk la maanaam am nga liberté totale ba pare ñu mënatu la loolu mënta ne foo amee liberté totale kenn du la mënatu duñ la duñu takk ci sa tànk bi affaire boobu noonu lii tax ah bracelet électronique boobu ñuy xam ndax yaa ngi fekk nekku da nga am liberté kenn du la tënk ci dara alors que leneen lu dul loolu dañ lay tënk is ndax lan fa kay fa ana naka yas butu lay mën a saxee alxaadisu lu sosu maa ànd ak alxadimu lu sax loolu lu jiitu ki nga xamante ne moom dafa dafa sosu amul woon benn moment am na naka la mën a taxawee ñu koy ñuy mën a taxaw muy muy mën a am existence ci kanamu ki nga xamante ne moom sosuwul c'est-à-dire dans la pré-éternité dafa existé woon dama yàlla watilka moo tax gis nga loolu nag hiya mooy da'iratu wërngalul al-fadl ngëneel al-azim bu mag bi ngëneelu yàlla gu mag gi nag buñ koy wax naan ñu yàlla da leen defal ngëneel gu mag loolu la mooy itlaq foofu allati gi nga xam ne hiya moom min waraa yi moo nekk ci ginnaaw jami at dawaayir mboolem daayira yi mboolem cercle yi ngay dégg kii yëpp boobu moo nekk ca gannaaw ak gannaaw moo nekk ca kaw lépp tiim lépp mooy lan mooy nit ki nga xamante ne yàlla yi rek yàlla yi kese buggul leneen bañul leneen amul leneen xamul leneen nangu moom dara te dara nangu ko moom amul xam-xam bu nekk ci moom nanguwul am xam-xam nanguwul am man-man nanguwul am sañ-sañ nanguwul am kàttan yàlla daal la am lu yàlla feeñal ci moom xam-xam bi génnee ci moom du ci moom mais ci yàlla la yàlla la jóge moo koy feeñal ci moom nu mu ko neexee moo koy ñàkk feeñal ci moom nu mu ko neexee moo xamul dara lu mu kàttan lu mu def kattanu yàlla la bu mu feeñal ci moom moom nanguwut a man dara ndax manut dara et cetera topp ko ci lépp amul dara alal gi nekk feeñee ci loxoom lu ko yàlla feeñal ci moom la mais moom mumul ci dara lépp yàlla la nanguwul a am dara nanguwul réclamer dara nanguwul prétendre dara nanguwul sañ dara nanguwul mën dara li mu nangu daal mooy ne yàlla boo ko moom te yàlla lay jaamu de manière inconditionnelle jaamu yàlla gi aju ko ci ay condition ci ni ko yàlla bëgge pas moom ni mu ko bëggee waaw moo tax wa saahibuha boromam yatamanna day mébét an yott an yott an ci mu ci mu yàgg wuquuf gudd yu wuquufahu ak taxawaay taxawaayam amaama rabbi ci kanam boromam yowmal xiyaamati bisub taxawaay bi yasaluhu mu koy laaj an kulli saghiratin ci lu tuuti lu ne wa kabiratin ak lu rëy ndax ndax lu tax moom yàllaa ko neex muy toog nekk ak yàlla loolu rek a ko neex yàlla di ko laaj ñu ne muy taxaw ci kanamam moom segam yàlla la doon wut mi ngi ci kanamu yàlla allah loolu la bëggoon wa yaqulu muy wax la woo ñeel ko bu ko defee yàlla naan ko yaa abdi sama jaam fa alta def nga kaza nangam wa kaza ak nangam waaye loolu lu tax mu koy mébét wa zalika loola lima ngir yastaxiru li muy yëg ci boppam min lazzati ci bànneex bu tar gi nekk ci xitaabullaah di jokkalante ak buur yàlla kàbb ta'ala ka ab kaw bi qawlihi ci wax gi ko yàlla wax naan ko yaa abdi yow sama jaam bi yàlla la fekk mu naan ko yow sama jaam moom mu xam ne ndekete moom jaamu yàlla la loolu bit gi mu nga bit ak bànneex gi mu am loolu looloo ko dàqal lu ne moo tax istishaaran ak yëg-yëg la goo xam ne yafuuqu dafa féete kaw kulla laddatin bépp bànneex hmm? waaw moo tax falaa yaktarisu du ñàkk dara du du yëg ne am na lu lu ko rëcc maa ànd ak lool bi zambi ci bàkkaar wala yu xaawilu du sax xawa du tëral benn pexe am yu bari ak ci setal nag sama boppam maanaam fi mu toll du fa xaar nekk di jéem a naan non boo xoolee nangam déedéet yàlla ni ki sama jaam bi nangam nangam moom bëgg gi ci loolu rek du fi nekk sax di calculer ay nan laay def ba rëcc lu may def ba génn ceeg yooyu lu fait yàlla naan ko yow sama jaam bi rek loolu moo ko féetal moo ko jox mbégte gu gën a rëy lool te loolu xam ngeen ne am ci même xattaa ci àdduna bi nga xamante ne nit ki yëg gi muy yëg ne borom bi mi ngi wax ak moom julli jot na mu yëg ne borom bi nee na ko jugal julli loolu mbégte gi mu ciy am mu daal di jóg gaaw kontaan yëg gi mu yëg ne borom nee na ko mu nar a def dara lu bon gi mu yëg ne borom bi moo ne ko lii baaxul man maa ko tere dama aaya alxuraan aaya sàngam nee na lii baaxul mu yëg fàttaliku aaya boobu mbég ci loolu ci li yàllay waxeek moom ci alxuraan. bëgg bëgg dina yeneen bi sallallahu salaama yàlla wax na ci làmminam ne nangam dagal na nangam xaraam na nangam nii lañ koy defee nangam kenn waru koo defee nii maanaam yëg googu muy yëg borom bi subhanahu wa di wax ak moom à travers mbir yi surtout à travers aaya alxuraan ak wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais loolu moo ëpp kaw mu féete kaw bépp mbégte bépp bànneex bal li fi nekk yaqul dana wax day wax allah bur yàlla taala aji kawe ji allahu day wax naan ya alillaahi ba ñeer bur yàlla taala aji kawe ji allahuma yow buur yàlla bi ci tur yi rafet yi melo yëkkati ko yi afooka sa njëggal indi fa man arja moo gën a yaakaaru luy ñeel ma wa aladu te moo ëpp bànneex min ci an ubarri ak ci may setal naf si sama bopp yàlla sa sa njëggal moo moom laa gën a yaakaar que sama jëf yi non seulement loolu waaye te moo gën a ëpp moo ma gën a neex que man ma doon setal sa bopp maanaam ma toog di argumenter argumenter argumenter ba juge bi na ma boo way euh, euh, kii nga mu tudd mooy kuñ bàyyi mu dem relâché relax voilà acquitté voilà acquitté ah may juge bi ne ma mu te mooy yàlla ne ma euh, non man jéggal naa la maa la jéggal loolu moo ma dàqal que man may nekk di di di argumenté bañ ni ma acquitté voilà ma nekk koo xam ne bari an ku ñu la mimma ci li xam ne nusiba moom la ñu askanale ci hmm. waaw xam naa ñu yam foofu insha allah taala waaw bismillah gis nga moom ko yàlla bi nga ko yàlla bi nga jaamu suba nga jaamu. waaw. léegi man après mu dëgg foofu mooy yàlla yu bari yooyu noonu. mën nañu xam ne. xam nga kenn ku nekk. suñu état bi nga doon. Mm. yàlla bi ngay jaam mooy mooy bi baax bi nga mën a jàmm bi nga xam moo tolloo ak sa sa xam di nga ko xam. waaw maanaam xam nga erreur bi nekkee ci ci nit ci façon bi muy jaamoo yàlla ak ni muy doxalee. ci pas bi lay nekk maanaam nit ki su fekkente ne yàlla bi muy jaam. <laughs> léegi nit ki ci ci nekk gi muy nekk ci yàlla bi muy jaamu maanaam nit ku nekk dafa am lu ñu tuddee ilaahul mu'taqadaat maanaam yàllay pas-pas yi ndax nit ku ne ni muy xamee yàlla mooy solo moom ni mu ko xamee te comme. Euh, xattaa àjjana nit ñi ni ñuy gisee yàlla ñoom ñëpp nuróowu ni ñu koy gisee solo ñoom niñ ko xamee lañ koy gisee lu seen xam-xam di gën a yokk seen gis yàlla di gën a yokk dégg nga mais euh, léegi bu ñu xoolee borom bi subhaanahu wa kon nit ñi ni mu leen bindee ak mi nga xam ne noonu la leen Euh, tege mooy def leen a def ci anam goo xamante ne kenn ku ci nekk dafa am pas-pas boo am ci sa borom subhaanahu wa taala mais ki nga xamante ne moom mooy kii jaamu xërëm par exemple kooku ci li muy jaamu ak li mu jàpp ne yàlla la foofu la juumu mais en réalité moom yàlla la jàmm maanaam parce que ilaaha bi divinité bi benn la parce que dafa jàpp ne divinité moo nekk ci xërëm boobu moo tax mu di ko jaamu dégg nga alors que divinité boobu en réalité existé <laughs> <laughs> hmm? boobu en réalité existe wul ci li mais ci yàlla la existé donc yàlla dafa détourné jaamoom bi mais sauf ko moom fi ñu koy tegee problème mooy ci yéene bi mu am ci jaamu keneen ku bokkut ak yàlla. niki noonu. Euh, bu dee ci niveau wu yàlla te di ko jaamu ci da ko war a jaamoo ñooñu seen niveau amul erreur amul fenn fu ñu leen di punir problème bi fenn rek la nekk mooy ne jaamuwuñu yàlla comme niñ ko war a jaamoo voilà comme ni nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxe bim naan wa maa qadarullah ji qadrihi nattuñu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg nattuwaayam te loolu moo am ci ñëpp parce que yàlla kenn mënu koo xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg natt ko dëgg dëgg nañ ko war a natte mais tax moo tax yàlla di jéggale loolu imperfection boobu ci jaamu yàlla bi yàlla da koy jéggale parce que yeneen yi masalan ni alayhi salaatu wa salaam ñu xamee yàlla bokkute ni ko wàllu yu mag yi xame ni ko wàllu yu mag yi xame bokkute ni ko ñeneen nit ñi ci des xame mais ànd ak loolu yëpp am na sookul boo xamante ne moom lañ laaj sookul boobu mooy ne yàlla kenn la moom rek lañu war a jaamu moom lañu war a jullil moom lañu war a wooral nangam nangam sookul boobu bis boo ko xasee ba am atteindre ko après lii lii lii wuute mooy ni muy feeñoo ci yow perfection yi ni muy gën a leere ci yow loolu rek ay wuute lu perfection bi di gën a leer nag sa jaamu yàlla di gën a wir ba pare maqaama bi ngay jaamu yàlla di gën a wuute ce qui veut def te nga jàppe ne lu baax la en fait mu gën a màgg selon ni nga gën a màggee ci perfection boobu ngay am ci kanam ci ci ci ci sa ci sa perception ci kan yàlla ci biir lii la waaw dañuy dañuy. lu maanaam ah, bu ñu amee bu ñu amee benn numéro yi maanaam c' fug ah. <laughs> <laughs> ngay wax. ah fugg d'accord parce que comme fugg déjà tubaab la. Ah. donc fugg mais bon léegi ñi ànd ak fugg boobu ndax bu ñu amee sëriñ bu dañ ci duggaat waaw mën nañ ci duggaat mais que bu ñu defaatee cheminement yoon bi tax ñu mën a yeggaat foofu la mais bu boobaa façon bi dootul nekkati benn parce que bële fugg débutant la woon débutant ni muy amee fugg noonu affaire bi da ko ëpp doole da koy da koy da koy koy submerger quoi. alors que bu demee ba yegg ci yenn niveau yi xëy na dootu affaire bi dootu ko ëppati doole mais dina mën a am benn possibilité wu maanaam dina mën a am possibilité wu nekkat ci même euh, croisière bi quoi vitesse de croisière u jaamu yàlla bi ak tension bi voilà doole boobu dina ko mën a am quoi wallahu ah d'accord mooy bi mu waxee ba mu ne xataa tasaxu bi nga ci am su fekkee ni mbir yi nan la nit maanaam mere noonu ci jaamu yàlla am ay privilèges ba pare maanaam di dem safara au finalité bi parce que xataa mooy ba mu soit mu dem aljana wala mu dem safara maanaam finalité bi mu dem safara bi. non non maanaam mooy ñaari possibilités yëpp ngay envisager parce que effectivement mbir mi ci yàlla la aju te dafa am ñoo xamante ne buñ leen yóbbu woon ba ci kanamu àjjana wala safara ñu ne leen tànn leen duñ xam fu ñuy te bu ñu tànn parce que ñoom yàlla lañ bëgg beneen bi ci des moom mooy ne. mbir yi ajuwul ci yow lan nga nan nga mel fan nga jaar mbir yi ajuwul ci loolu xaqiiqatan dëgg la nag ci lañ koy natte mais ajuwul ci loolu gis nga tey c'est pas parce que nit ki at bis bi yëpp maanaam at bi yëpp dafa nekk di di réviser di def exercice di jàng di kii que examen par force day am mais ci lañ koy natte c'est-à-dire Euh, solo xam nañ ni de manière ñi nga xamante ne sérieux nañ ci année bi jàng nañu def nañu exercice yi war yëpp nag kii nañ ci def nañ sax jëluñ ji anal nangam def lii def lii def nañ voilà carrière nañ et cetera ba at at kii bi jeex ñooñu dañuy am ay notes yu baax loolu lañu la ñuy remarqué mais mbir mi ajuwul ci loolu noonu tamit la mbir mi aj demee na dafa la parce que nit ki mën na dem mooy comme ku yenente bi wax rek sallallahu alayhi wasallam hadith Ibn Mas'ud radiyallahu Euh, nit ki léeg-léeg mën naa dem ba euh, nga xam te ne digganteem ak àjjana euh, xasab bi moo ci ne la jiitu woon ci ndogal jiitu ko yegg si ci moom mujjee mu def li nga xam te ne moo ko yóbbu sawar nit ki noonu nit ki mën naa dem ba digganteem ak safara lii rekk ci des xasab boobu mais dogal nga jiitu ko mu daal di mujjee wëlbatiku carrément def li ko yóbbu àjjana dee ci saa si dem àjjana sax nekk maanaam loolu yëpp mbir mi ci ci mais loolu lañ ko mais li li li li li naturel mooy kii nu ko ne la nga yàgg looloo tax ñun mënuñu dogg ci kéefirug nit ak dem safaram nit ki loolu mënuñoo dogg ci ngëmug nit ak dem àjjanam loolu rek la mooy dernière tierce bi mu dund ci kaw suuf nan la mel lu mu def foofu digganteem ak boromam moo fa nekk est-ce que dafa mujj saalit wax wala mu def lu ko yóbbu safara wala dafa weddi yàlla tellement que situation bi moo dafa dramatique bu mujj saalit weddi yàlla daal di dee ci saa si day dem safara te pourtant addunaam yépp lu baax lañ ko xamee woon wala dafa dem bay waaja dee fekk yéeféer la woon finalement mu naan doon naa dégg luñ naan islam nangam boobu it ñoo ñoo nekk ci dëgg ndax li ma yàgg li ma commencé comprendre daal di wax baatu seede yi dugg ci lislaam dee dem àjjana lan la ci yii yëpp loolu ñun réew jum ñu réew moo tax mënuñoo dogg ci ne sàmbaa nga àjjana wala ma nga sawar mënuñ ci dogg taal imam dafay wax dafa wax wax ju ju raglu dañ koy fàttali léeg-léeg mooy euh, léeg-léeg mu am feebar feebaru yu bon yi xew xol yi ah yoo xamante ne dañuy nelaw ci biir nit ki mais heure dee jotee affaire yi ni muy grave accélération circonstances yi conditions yi waral feebar bi réveillé wu yeewu daal di sabab ak alkan waa ji te loolu dañ koy gis nit koo xamante ne day am feebar buy ci zahir laa bu a wax nit koo xam ne day am feebar buy fee buy nelaw ci yaram bi muy dox di dem di def benn jour dañuy jekki-jekki rek virus bi yeewu assommé waa ji dee mhm. ñu ne il est mort de yëgu ko woon nangam nangam kenn diagnostic wu ko woon nangam bés di kii yegg si na te foofu la mbir yi garaawe en fait mhm. foofu la mbir yi garaawe foofu la mbir yëpp incertain we ba pare comme li Imam Al-Ghazali doon wax rahimahullah c'est que mbir bi problème bi loolu tax aarif billahi du ñu nelaw ñu mel ni ku toog ci xeer xottu nen parce que lu tax parce que euh, xam gi ñu xam ne mbir yi dafa nekk ci loxo yi koo xamante ne faalewul dara lu ko neex rek lay def voilà te moo yàlla comme que ci moom rek la mbir yi dépendre te mooma mais mooy ki nga xam ne mais faalewul mais dara c'est-à-dire diw sama waay la yàgg na maa defal nii nangam nangam boo kii kon dinaa ko def non non moom amul c'est-à-dire amul état d'âme li ñu naan état d'âme moom amu ko ñun ñoo ko am li ko neex moom lay def moment bi mu ko neexee te kenn du ci mën dara kenn amul droit sax ne ko yàlla lu tax nga doxale nii dama rek bëggoon xam loolu rek kenn amul droit bi c'était juste pour comprendre loolu rek amul droit bi yàlla tere ngay ngay ngay ngay réclamer voilà. wallaahu waaw. wax nii wa saahibu yaati yawmal qiyaama bi ghayri yooyu nan lañ koy defee ak nga xamante ni dañuy wax ni yawmal qiyaama kenn ku ne su dikkee dañ koy par exemple yu baaxam ak yu que alxuraan suy wax day wax ci généralité très souvent dafa am ay am ak xaas dafa am généralité am ay exception et que Alxuraan souvent suy wax ci généralité bi lay wax et que euh, comme li Seydina Ibn Abbas wax na ne bépp kullu boo gis ci Alxuraan am na exception te. Euh, loolu mooy généralité bi mais ñoom bu ñëwee ça ne veut pas dire que concrètement du ñu indaale lu baax du ñu indaale lu bon mais ñoom ci niñ gisee mbir mi mooy ñoom amuñu lu baax amuñu lu bon looloo tax mu teg ci ne suñu ko indaale loon jëf ñu baax yépp ne ko lii yaa ko jëfaat yaa ko defoon maanaam mooy moom ci ni mu mbir mi la su ñëwee danaan man yàlla rek laa indi woon nañ lii lépp nañ ko séddale gaa yi du que ku am yàlla yàlla yàlla rek ngay am yenent bi sallallahu alayhi wasallam ngi nii moom mooy imaamu mboolem ñu am martaba bi te bu yowmal xiyaamati su ñëwee xam nañ ni ñun suñu yu baax yi ñu mës a def yépp tiyaaba yooyu sax dañ ko jox parce que moom moo tax ñu def ko que ku gind nit ci lu baax da am tiyaaba yi la mu def du dëgg mais malgré loolu moom su ñëwee ci kanamu yàlla yàlla rek la am malgré que payam maanaam xam nañ ni lii yépp payam la mais moom c'est ñoom en dafa am benn mbir bu mat a bàyyi xel ci seen mbir mooy dañoo ëppale seen bopp ak leneen lu bokkut ak yàlla. loolu nag yàlla xam ci ñoom moo tax yàlla bu leen di teral yow ma xiyaamate bu leen dugalee àjjana du ne daf leen dugal àjjana pour teral leen mais daf leen dugal àjjana pour àjjana am teranga bu toll ni ñoom ñoo nekk ci seen biir. voilà àjjana mooy kontaan ni ah vraiment man ku mel ni diw indi nañ ko ci man mu dëkkee ci man mu dëkkee ma. voilà alors que awaam euh, ñu bari ñoom buñ duggee àjjana loolu mooy teraanga gi ci seen dëmmi maanaam dugg gi ñu dugg àjjana rek mooy tedd nañ alors que ñoom noo ñoom yàlla boppam la leen teral foofu la ñu wute wallahu ta'ala non mun même bi la mooy tur mooy bu asmaa yi moom la même bi la même moom asmaa yi la mooy mooy mooy al asmaa ak sifaat mais foofu ngay génnee ci al musammayaat dugg ci al asmaa wa sifaat voilà parce que daayiratu inaaya googu mooy loolu maanaam mooy nit ki su demee ba nga xamante ne ci day féey ci géeju turu yàlla yi ak meloom maanaam moom dootul gisati leneen mu génn yàlla sauf que ki ko au contraire li ko wutaleeg nag ki nekk ci itlaq mooy ki nekk ci daayiratul asmaa yi daayiratul enaaye boobu moom day gis ne maanaam ni mbir yi mi ngi jóge ci yàlla mi ngi dellu ci yàlla d'accord et yàlla la mbir yëpp tàmbalee ci ci moom la lépp jeexee et yàlla mooy def di dindi maanaam moom kon moom day gis yàlla kese mais en tant que yàlla mi nga xam ne moo yor ay turam moo yor ay meloom d'accord léegi nag su rombee foofu nag ci la yéegee ci martaba bi nga xamante ne tur yi ak melo yi sax nekkatuñ fi yàlla rek a fi ne maanaam xadaratu zaat lay nekk mooy itlaq ñoom dara dootu leen tënkati ci dara du ci benn anam foofu lañu wute wallahu ta'ala alam waaw mooy lu sosu ah. ci kanamu waaw waaw attribué ko existence moo tax mu wax loolu wala maanaam bu sosu bi le moom ñu ñu existé ci ci existence yàlla est-ce que looloo tax mu waxee wala loolu. waaw maanaam maanaam euh, li mu lay wax mooy ku existe maanaam ku maanaam yàlla mi jiitu moom ak jiitoom dafa tax ba. Euh, lépp loo teg ci kanamam rek day inexistant maanaam infini loolu mathématicien yi xam na ko infini nombre boo jël teg ko ci kanamam nangam divisé par infini da jox lan zéro maanaam loo teg ci kanamu yàlla rek loolu day nen parce que loo mënti doon ak koo mën a doon da nga da nga fini dafa am foo tàmbalee am foo yem yàlla nag moom mooy ci amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam ci kanamam neen nga doo dara loolu nag mooy tax nga daal di jeex sa bopp maanaam moo tax yow dootoo askanarete sa bopp dara au moment où yi feeñee ci yow sax en réalité yàlla moo ko def ci yow kan ci ñun moom mooy gis ba pare jàpp ne moom gis gi muy gis moo ko jox boppam kan ci ñoom ñun mooy dégg jàpp ne dégg gi muy dégg moo ko jox boppam kan ci ñun moom moo yor ay loxo ki tànk di def di dindi di doon di dikk te jàpp ne faculté yooyu moom moo ko jox bopp kan ci ñun moo am temps bi muy dund ba pare jàpp ne temps bi muy dund moom moo ko jox bopp kan ci ñun moo am espace bu mu nekk di ci évoluer ba pare espace boobu jàpp ne moom moo ko fi def au moment où espace boobu ak temps dañ fi nekk laataa moom muy judd kan ci ñun moo am xel jàpp ne intelligence boobu moom moo ko créel bopp lu dul ne xanaa yàlla moo ko mettre à sa disposition loolu yëpp nag bu amee kon da ngay gis ne yow ndekete nekkoo fi nekkoo ci dara en fait yow doo dara yàlla rek la finalement yow doo dara humilité boobu nag ngay am wàcc sa bopp doyee na sa bopp loolu rek moo nit ki nekk jaam réellement réellement looloo tax nit ki jaam sensation boobu muy am ci kanamu yàlla ba pare mu mën ko am quelles que soient les conditions et les circonstances parce que am na ñoo xam ne dinañ ko am ci benn moment mais benn moment dañuy fàtte loolu di askanale lépp seen bopp mais bu ñu ko fàttee fàttali ko ba pare mu nekk loo xam ne day présent en continu loolu bu boobaa ñoom dañuy inexistant c'est-à-dire que kenn ñoom dootuñu askanale tey seen bopp dara. ku ñu voilà ku yàlla feeñal la ay tur yàllaa ki meloom feeñal benn moment benn moment bu yàlla bëggatul ñu feeñ dootuñu fi dootuñu feeñati na c'est tout ni plus ni moins amul leneen ni ni plus ni moins keneen ki ngay jàkkaar loolu tamit noonu la mel condition yi nga ne moom dong la ne ci kaw loolu yow lan lan lan rek nga mën a réclamer non seulement sa bopp mais lan nga mën a taxawee teg ko ci sa tànk dégg ko ne kii maa ko gën ci lan à partir du moment où lii lépp yow defuloo ci sa bopp dara te manoloo ci dara kii tamit deful boppam dara manul dara ni yàlla bëggee mu feeñ ci anam nàngam yow nga feeñ ci anam sàngam donc moo leen différencier amul leneen lu leen différencier coobare yàlla googu yàlla bëgg ngeen feeñee kenn ku ci nekk feeñee ci nii mel ni loolu rek leen différence yi amul leneen leneen wuuteel leen ak keneen ki ci des. donc en quoi nga war a mën a jàpp ne yow gën nga kii wala ëpp nga ko lii wala ndex en ba pare en quoi nga mën Euh, askanale sa bopp dara looloo tax moom la pour finir ci kii boobu looloo tax euh, woykat bi suufi bu mag bi mais euh, iza qulta ma asnabtu qaalat mujibatu wujuduka dhanbun la yuqaasu bihi dhanbun su fekkente ne da ngaa taxaw ne man de musuma def bàkkaar musuma def bàkkaar loolu mooy su dul dëgg su dee dëgg la parce que pour la plupart du temps du dëgg d'ailleurs du dëgg mais parce que ku musul def bàkkaar ci niveau am moom pas ci niveau wu ñu ci des mais ci niveau moom amul ba mu des ci yeneen yi alayhi salaatu wasalaam parce que nit condition wu nit ci boppam moo la def ngay mën a juum képp ku ko mës a wax nag wala ñu wax ne moom Samba mës sa def bàkkaar ci biir nettali yi ñuy nettali histoire am di nga ci gis ne def na bàkkaar képp kuñ ko mës a waxal di nga ko gis amul ku musul def bàkkaar amul saxaaba yi ñu gën te pourtant dañ doon am ay rëcc rëcc te képp ku ko mës a wax nag loolu la waaj mu ne dafay am ku ko woo te mooy xadara yàlla bi ne ko sa existence bi ngay réclamer sa bopp ba jàpp ne man musuma def bàkkaar jëpp ni existence boobu nga exister sa bopp mooy bàkkaar bi nga xam ne kenn munu ko mesurer ak beneen bàkkaar kenn munu ko lu tax parce que yow amuloo mënoo nekku yàlla rek la feeñal kon nan nga mën a taxawale sa bopp naan man en fait euh, ñaari mbir am na ko bu njëkk bi mooy yàlla mën nga ko doyloo ne man doyloo naa yàlla te du ma wax samay mbir keneen mooy ashku ilallaahi xaajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana yàllaahu yàllaahu ak fala budda min shakwa ilallaahi kurbati fama li ghayrallaahi jaabira kasrati wa qar'iya baabal ghayri ya rabbi lam yufit lidhaaka sarafna nahwa baabika wijhati falamma bada li annahu laysa mahrabun siwa baabaka al-haami rafa'tu yadayya maanaam sama bàkkaar sama sama kii astaghfirullah jàmbat naa mënta mais mënta ñàkk nag ma jàmbat yàlla loolu moo tax yàlla ngay jàmbat en fait euh, boo xësee ba jàmbat yàlla dara nag loolu te moo tax ñu bëri dañoo foog ne par exemple bu ma muñee du ma jàmbat dara xattaa yàlla déedéet bu ma muñee du ma jàmbat mbiri nit mi mais yàlla dama ko koy jàmbat parce que moo ma ko teg te xam naa ne moom moo ko mën a yëkkati loolu mooy muñ et ma ne yàlla comme man jàmbat naa la yàlla euh, te awma keneen ku yàlla ku mën a dindi samay dañ-dañ d'ailleurs fëgg gi muy fëgg buntu ñeneen yow sama borom mës jariñ dara fëgg na saa na dem naa fëgg gum gum gum gum ku nekk mu fëgg la sa waaye jàpp ci boo ci jàppul lu baax mës baax euh, kon ba ma xamee loolu laa wëlbatiku dellu ci yàlla kese bi nga xam ne moom mooy defar sama mbir voilà kon ba ma xamee ne ndekete aw ma feneen fu ma daw làqatu ji lu dul ci sa bunt yow yàlla ci laa yëkkati samay loxo sentiment boobu am na euh, de ce fait doo ko jàmbat keneen mais beneen bi tamit am na mooy dem gi ngay dem ci ki ci des ne ko jàpp ne war na cee mën a jàpp te yàlla moo ko tàggat yàlla moo ko tàggat mën naa dem wax ko ko ngir yaakaar gi ma yaakaar ne borom bi subhaanahu wa feeñal na fa ay solution moom boobaa ma daal di dem wax ko ko borom bi indil ma solution à travers kooku ma sant boroom bi ngir ne moom bu bañoon solution boobu yàlla dana ma ko indilee feneen ngir ne moom yàlla moo ko bëgg solution bi ci ci moom la war a jaare waaye nag ma sant ki ma jox solution bi ki yàlla jaarale ci moom ngir ne yàlla moo ma digal tamit ne lii bu jaaral bu ma ko jaaralee ci kenn santalal kooku ci la sant gi di mate voilà maanaam mu nekk ñaari côté yooyu mais sinon borom subhaanahu wa ta'ala dafa def ne adduna bi képp ku fi nekk da ngay soxla nit ñi loolu yàlla moo ko def moo tax xattaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bi mu ko yabalee dafa am ay nit ñu mu ko booleel ngir ñu jàppale ko ci mbir mi sinon mbir mi du sotti maanaam yàlla moom dafa def loolu amul nag ku mën a taxaw ci nit ñi mais nit ñi duñ ma féete fenn loolu amul mënta ne loolu tax vie sociétale bi am existé yàlla defu ko pour rien ba pare nit insaan dafa bokk ci fi mu jóge mooy al uls biy tekki wittaliku maanaam ngir ne nit ki dafay wittaliku ak ñeneen nit ñi maanaam mooy nit koo xamante ne man nit mooy ci animal bi nga xam ne mënta supporter di dund dund gu sauvage maanaam fokk muy nekk ci biir nit ñi di nekk fokk muy mën a jàppalante nit ñi di jëflanteeg nit ñi te loolu ci jëmmi boppam jaamu yàlla bu rëy da cee nekk. moo tax dafa bokk ci yi nga xamante ne sayyidina Jibril alayhi salaam wax na yeneen bi ne salaa salaam bokk na ci mbir yi tax yi doon tax moom ci boppam dafa bëggoon bañoon a nekk sangu malaaka yi mais mu nekk nit juste pour mën a am loolu. maanaam di mën a am mbokkoo ak nit ñi di jàppalanteeg ñoom di mën a dugganteeg ñoom maanaam di jariñante ak ñoom. te loolu lu lu lu lu lu am solo la quoi ci nit ku ko amul ku nekk dina am lu bari lu lay manqué te dina am njariñ yu bari yu lay rëcc njariñ yu bari yu lay rëcc loolu du dàqoon ci ak doylu gi ngay doylu yàlla parce que lu la nit defal itam da ngay jàpp ne yàlla rek moo ko def loolu munul woon bañ moom ko bëggoon bañ du ko man yàlla te bu ko jaarale woon ci moom jaarale ko ci keneen waaye nag comme yàlla ci moom la ko jaarale te jaarale ko ci keneen